Euh, ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam xam naa tey insha allah euh, dañuy tàmbali jotaay bu am solo ci wàllu résumé maanaam ci wàllu jàngum xadiis yi nga xam ne moom lañ nekk woon résumé bi nga xamante ne nag maanaam mooy bu général bi nga xam ne moom la sëriñ bi sëriñ Fallou war ñoo defal insha allah ci wàll liñ fi jot a jàng ci baabul ci baabul aniya insha allah taala léegi euh, ñu xelawlu pour dëkk mun mun na nekk maanaam en guise de révision pour ñi nga xamante ne maanaam pour euh, hadith yi nga xamante ne moom lañ ci jotoon di voilà léegi insha allah kon ñu bàyyi ko xel bu baax a baax a baax pour lépp loo xamante ne rëccoon nañu ci bu njëkk bi maanaam surtout ci ci mu mu fàttaliwaat ko ci wàllu ci résumé insha allah Euh, ba nga xamante ne daanaka moom loolu moom gisoon na nañu résumé bi fi defoon ci bu njëkk ba euh, alhamdulilah léegi résumé bi tamit insha allah moom xam naa su ko defee pare rek daanaka day daal doy sëkk wala maanaam lenen li nga xam ne moom moom mooy dañ ci jotoon gis depuis boobu léegi. incha allah kon ñu déglu ko bu baax ñu bàyyi ko xel yal na ko sama borom subhaanahu wa ta'aala euh, dolli dëgg rek ak jàppandal ak euh, tamit euh, defal ko tawfiq mm-hmm. voilà ci li nga xam ne moom mooy liggéey bi sell bi nga xam ne moom la ñuy indi incha allah. Mm-hmm. a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim bismillahir rahmaanir rahiim wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursaliin wa imaamil muttaqiin sayyidina wa nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'd assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kon insha allah comme ni ko cheikhuna Moustapha waxe euh, dañuy ñëw tay ci résumé yi muy résumé général pour bunt bi nga xam ne moom lañu gis bii weesu nga xam ne moom lañ jeexal moom la sëñ Jibril li na keroog dernier xadis bi euh, muy bunt bi nga xam ne mooy wax ci ndab yi euh, bunt woom nag comme li sëñ bi wax mooy ne <coughs> daanaka def na ay ëpp na at ndax sëñ Saar ba muy résumé daanaka euh, hiver daaw la woon mm. ba muy résumé xadis yi njëkk deux njëkk yi kon nag surtout rawatina bu dee dañoo xaw a mel ni man ku ci xaw a mel ni man nga xam ne doo dégluwaat mbir yi lu bari xëy na kon ñu xaw a lu rek di ñaan suñu boroom dimbali ñu jàppali ñu ba yaakaar gi ngeen ci am mu bañ a neen kon nag bunt bi nga xamante ni moom la ñuy résumé la ñuy résumé insha allah mooy baabul aaniya ci téere bulughul maram min adillatil ahkam bu al-hafiz ibn hajar rahimahullah euh, buntu woon nag muy buntu bi nga xam ne day wax kon ci ndab yi euh, nga xam ne ndax loolu mooy buntu bi mais téere biñ nekk kitaabu tahaara la buntu bi ci njëkkoon ci wàllu ndox la doon wax da gis ne kon lien bi dafay établir entre fi ñu jóge woon muy résul bunt bu njëkk bi nga xam ne ci ndox la doon wax nga xam ne gisoon nañ façon ndox yi am ak tamit ndox yi nga xam ne yi ñu mën a jëfandikoo ak yi nga xam ne mën ñu koo jëfandikoo yi nga xam ne mën nañ ko jëfandikoo ci jaamu yàlla ak leneen lu dul jaamu yàlla ak yi nga xam ne ci jaamu yàlla rek ak ndox yi nga xam ne ñoom dañoo sobew léegi nag ginnaaw gi bi nga xamee ne ñun bi ñu ci ndax bunt bi buntu ndox bi ñu jógewoon noonu ginnaaw bi ñu xamee yooyu yëpp da doon dañuy soxlawaat ngir est ndox man nit bu amee ndox mooy du ko téye ci loxoom di dem loolu manuñu koo ŋàddu manuma koo yenu tamit léegi ko question bi pertinente bi nga xam ne moom la euh, alxaafis comme tamit rahimahullah ak euh, boroom xam-xamu fiq yëpp tamit yi doxale ak ak muhaddisuun yi mooy bunt yi niñ koy tëralee mm-hmm. nga xam ne kon ginnaaw bi ñu xamee façon ndox yi léegi man bu ma amee ndox moo xam ne mën naa ci jàpp wala mën naa ci mën naa ci jàpp nan laay fan laa koy def loolu nag moo tax mu indi bunt bi nga xam ne moo ci tegu muy kitaabul aniya mooy boo amee ndox moomu léegi nag dafay laaj nga xam est ndox mi pour nga man koo tenir ba du ba du yàqu léegi nag ci yan façon ndab nga ko mën a def façon ndab yoo xamante ne nii day tax sa ndox ni nga ko amee woon bi mu laabee tey laabalaate nga man koo téye noonu ba boo koy jëfandikoo nga jëfandikoo noonu mm-hmm. loolu moo tax bunt bi tegu ci nga gis ne tamit mooy bunt bi dane baabul aniya bunt bi nga xam ne mooy wax ci ndab yi sauf que aniya al aniya comme ni nga xamante ni mooy mooy ndab yi mais pluriel la mais pluriel bu tuuti la mooy du pluriel bu bari ndax arab euh, loolu ci langue arabe dafa am liñ naan jamu la ak jamu kasra pluriel boo xam ne dafa tuuti pour lu tuuti la ak pluriel boo xam ne pour lu bari la moom nag dafa utiliser pluriel boo xam ne dafa tuuti ndax façon ndab yi nga xamante ne nii ñoom la suñu bunt bi concerné te tamit moom la mooy yi yi nga xam ne moom lañ ci euh, gën a soxlaa xam mooy yi nga xamante ne mënuñ leen a jëfandikoo loolu boo ko xasee xam mooy yeneen yi jaratu la laaj ndax yi nga xamante ne nii dañoo xaraam mën nañ leen a lim mën nañ leen a lim mën nañ leen a takk mën nañ leen a bind ci téere mais yi nga xam ne dafa dagan nag yooyu kenn manu ko te loolu mooy al asli fil asya fil asya yi al ibaha wala baraatul asliya mooy yàlla dafa comme li mu wax ci alxuraan ne dafa ñoo tàggatal lépp lu nekk ci asamaan si ak suuf si asamaan yi suuf yi ngir ñun nga xam ne lépp ci moom la jóge comme que nag loolu mooy préambule bi loolu lañ déparé léegi comme que lépp dafa dagan mooy ne fuqaha u yeeg boroom xam-xam yi tamit du ñu ñëw naan la allez nañ leen tàmbali ndabu këw su baax na ndabu ki loolu kon mooy téere yi du jeex mooy dañ lay wax yi nga xamante ne nii ñoom mënuñ leen a utiliser léegi yow nag yaay xam ne luñ la waxul rek boo xamee yi nga xam ne mënoo ko utiliser wala yi nga xamante ne moo xam dañ koo sib wala yooyu boo xamee yooyu boo xamee xam yi yi nga xam ne mënoo ko utiliser mooy yi ci des yépp man nga koo utiliser looloo tax mu utiliser pluriel boo xam ne bariwul léegi insha allah bala bu ñuy tàmbali dañuy def euh, présenter naka lañu fas yéene doxale ci résumé bi comme ñu ko defe woon ci bale weesu ah insha allah ni ñuy njëkk a def mooy comme ni ñu xamee ordre bi ñuy de bi ñuy jàng xadiis yi nga xam ne xadiis yi da dañuy commencer taxriij bi xadiis bu ci nekk bu ko defee boo paree ci taxriij bi après baat yi baat xadiis yi mooy móol yi lan lay tekki ndax am xadiis rek doyul mokkalub xadiis rek te mënoo koo jëfe am na lu ko gën mhm. mooy am na ab xadiis rek yow cela ne veut pas dire que yow fu la neex nga utiliser te nag mënoo ñëw di utiliser xadiis te xamoo xadiis lu muy wax kon il faut nga xam mooy saa si fan la la la nag lan la mhm. boo ci jógee étape bi ñu tegu muy ala yi nga xamante ne nii moom lañ doon tiiree ci xadiis yi nga xam ne bi ci njëkk mooy te ëpp solo daanaka ci pour ab taalibe surtout nga xam ne lool moom bu ko amul muy ay teggin xam-xam bi day mujj nekk lan lay ci kawam ba pare da koy gaañ sax au lieu moom mu ciy jariñ ndax am am xam-xam ba pare ñàkk teggin moom mooy xam-xam bi mooy mujj nekk nekk loo xamante ni sa kaw lay lay nekk sa kaw mais du nekk lay pour yow moo tax loolu ci xadiis yi loolu mooy li njëkk li nga xamante ne ci masala yi moom ngay moom la ñuy njëkke insha allah comme rek ni ñu deme woon ci cours yi après nag nga xam ne comme que téere bi day wax téere xadiis la fiqh surtout fiqh tamit mooy ne loolu il faut kon masala yi nga xam ne suñu pratique quotidienne yi nga xam ne dañ koo war a jëfe buñ fi ñëwee ba dem ñu xam ne lii moo c'est sûr que lii war naa koo jëfe en tout cas cas bu mel nii bu présenté woo ci man lee xam naa ni lii laa ciy jëfe mooy yooyu tam il faut nga xam léegi nag boo ci jógee léegi nag masala yi nga xam ne ci wàllu usul la ak qawaidul usul yi nga ak fiqh yi nga xam ne loolu dalay may yow léegi nga bañ a nekk koo xamante ni lu ñu la waxul doo ko xam wala yow masala bu ñëw doo xam nu mu demee da ngay mais buñ la génnalee masala boo xamante ne dafa am ramification ak boobu sax nga ne non boobu moom xaw ma ko loolu nag la loolu xam nga loolu bariwul bariwul solo ndax ndax li xew ci àddina bi yëpp kenn mënu la ñëw naan la masala sàngam liiw ak liiw ak lii indil la xaayda bu ñëw ñu wax la ci kaay possible yëpp loolu man da nekk ay exemple lañ lay jox mooy comme li imam Shafi'i rahimahullah waxoon mooy borom sàkk ko du xam-xam day muus zaka un mooy du luñ la waxul rek yaw doo ko xam mooy dañ moom bu xasee xam principe yi c'est fini règle sàngam mu ngi nii mais cas yi muy kiiwee manuñ la ko wax dañ lay joxe exemple léegi yow nag yaa war a xam di déduire est man tamit bañ a jaawale bañ a jaawale cas boo xam ne boo ko bi nga de règle bi nga yor yooyu nag ci masala usul yi ak fiqh yi tamit lañ koy jëlee nga gis ne loolu boo ci génnee mbir mi daanaka euh, mooy me ndax affaire bi méthodologie la mooy loo xam ne xam nga début bi ay euh, ca buntu bu njëkk ba am nay temps sëñ bi doon indi ay ay ay kii ñuy ñuy ñuy ay ay ay questionnaire questionnaire yi sax ñun ñoo tax doxatul <laughs> voilà comme que kenn du def wala buñ ciywee xam nga yooyu te wax ak xam nga bu doon gone sax nga xam mais ay mag yi jëmm yu deful moom loolu mooy mais loolu li ci am solo mooy méthodologie la mooy boo xasee xam méthodologie bi yow dalay may léegi nan ngay boo yër téere yi nga xam nan ngay demee mais tamit du pour rek walla xadiis bu ñëw lii lii lii mu jeex mooy ne mais yow boo soxla woon léegi ci ta euh, ci affaire julli mais am nga méthodologie léegi war ngaa xam yow nan ngay nan ngay defee recherche bi looloo d'où l'importance des résumés nga xam ne boo ko xamee def yow de toute façon début bi da ngaa noo lii dafa difficile du ma ko man mais ñu fi jaar ñëpp xam nañ ne c'est possible mais ku jéemul waaw <laughs> waaw comme xot moom mooy boo boo essayé rek di nga xam ne affaire bi nekke ndax nit moom amul manuma ko moom loolu loolu loolu looy wax la rek mais boo ci duggee diñ ko di gis ne mm. suñu borom subhaanahu wa moo lay yombalal mbir mm. ndax affaire bi inna nahnu nazzalna euh, az-zikra wa inna lahu non euh, bimu naan ñoo euh, fahal min mudakkir ah, waaw wa laqad yassarna al-qur'ana liz-zikri ah. al-qur'an yàlla moo ko yombalal moo ko yombal yombal boo xam ne nit ku nekk boo gisee kaamil bi da nga naan mais lii moom non lii moom manuma ko mokkal lii mais boo commencé da gis ne affaire bi ni ni yàlla di ubbee ni mu lay ubbee le moo xadiis yi benn la ndax alxuraan ak xadiis ñoom ñooy les source principal bu bu bu bu charian léegi kon loolu euh, mooy ni muy demee insha allah léegi nag muy ci côté masala léegi nag mu am lu ñuy préciser côté masala fiqhiyya yi defoon nañ ko bële comme ndax bëgguñu ci changer tamit muy am ay kii yu comme que même la jarul tamit ni ñu résumé woon ñu résumé waat noonu mooy ne pa buñ ñëwee ci benn masala masala fiqhiya bu ñu waxee masala bi lan la mooy comme ñu ne ndax mën nañoo utiliser ndabu ndab boo xam ne xaalis la wala or loolu bu dee lool question la mooy ne bu ñëwee di joxe avis borom xam-xam yi rahmatullah alayhim li ñuy def mooy dañuy indi avis yëpp mais dalil yi ñuy indi mooy dalil yi nga xam ne moom lañ nootaloon fii ci daayira bi nga xam ne bu ko defee yow moom bu la xam nga léeg-léeg xoolal ke- ke- kii bi di sëñ Abdou Aziz doon def masala yooyu ni mu bare xam nga nit mooy tontu tontu bi nga xam ne wa masala boo xamante ne set wax mooy ne man nga ne yow non man lii jàpp set yépp ba pare jàpp dalil yi am na ñoo xam ne duñu duñu duñ ñu bari duñ ko man mais comme que tamit dañuy résumer mooy boo ci jaaraatee day mel ni mbir mi dootul résumer mais li nga xam ne moom lañ nootaloon nga xam ne yow foo dem léegi yow di nga mën a layal loolu loolu nga xam dalil yooyu nga jàpp leen takk leen te bañ leen a fàtte nga xam ne noonu la ñuy doxale insha allah mais loolu kon mooy <coughs> même masala usuliyé yi yooyu moom yii nii da gis ne bariwul par rapport ak résumé bu njëkk ba comme tamit niñ ko ni ko sëñ bi waxe ci début ba ni niñ ko waxe woon ñun ñëpp d'accord woon ci ne mbir mi dañ koy woyofal c'est la même chose aussi mm-hmm. léegi nag mu am nag loolu kon mooy plan bi tey nag insha allah li ñuy commencer mooy taxriij bi euh, insha allah damay def taxriiju xadiis yi ba mu def vingt et bi ndax vingt et bi comme que moom ci affaire réparation rek lay wax moom après moom ma beral ko buñ ci accès hmm. léegi yi ci des nga xamante ne dina wax façon ndab yi nga xam ne hmm. ay métaux lañu yi nga xam ne façon ndab yi nga xam ne ay der ak tamit façon ndab yi nga xamante ne nii ñi leen boobu dafay concerner ñi leen moom nga xam ne loolu dinaa ci ñëw léegi pour présentation hadith yëpp insha allah mais balaa loolu euh, junju naa ko léegi mooy daa am rek loo xam ne dama ko doon fàttali sama bopp di ko fàttali ñépp mooy ne euh, li gën a am solo mooy buñ bëggee mbir mi di dox comme ni ñu ko bëggee njàng mi ndax fii daaral mooy ne il faut ñuy respecter waxtu yi bu ñu nee seize heures mooy boo ñëwee seize heures pile wala seize heures dix xoolal résumé Euh, bunt bii nii liñ ci tari bàyyiwul buntu bii te pourtant résumé ak yële nu mu tudd buntu bu njëkk ba dañ doon tari te xoolal waxtu yi doon nañ tari doon nañ tay fiir tari def cours te mbir yi doonu loon déborder mais léegi xoolal tari sax xajatu fi ndax bu dee dangaa ñëw et demi ñi ñëw une heure de temps après après affaire bi mooy ne benn rigueur daanaka danga naan ñii est ñii affaire bi soxal na leen wala déet te lool problème bi mooy njàng mi njàng mi moom am na barke te tamit benn affaire la mooy bu fii de du ñuy rek de nit ñi dañ koo soxla fii ba fu fépp ci àddina bi ñun nag bu ñu ko tenirul ni ñu ko war a tenir ñi nekk même nekkal sébi ko taan sonn ci kooku moo lay dina jariñ yow mi toogoon fii di di dégg mooy ne il faut ñuy respecter mbir yi ndax lii nii ci yoon hadith yi nii waroon nañu weesu fii mooy bu ñu respecté woon heure yi respecté lépp ñu ngi woon ci buntu presque weesu nañ fii yëpp mais comme que affaire bi noonu la demee mooy ne tamit règle yi ñu doon jàng euh, ci euh, ci euh, jikko yi nga xamante ne ni teggin yi nga xam ne moo jëm ci wàllu sàkku xam-xam yooyu boo ko appliqué wul xam nga jànguñu ko rek ngir naan mooy lii mooy pour application la bu dee ñun yooyu dañ koy gis nga gis saxaaba bi radiyallahu ta'ala ni mu doon concerné ni mu doon comporté wu si kanam yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga xamante ne lu nekk la koy jaral xoola Abu Sa'laba al-Xushani fu mu jóge Sham Sham ñëw ba Medina ala sakin afdal salatu wassalam ngir di laajte ñun ñu am lool yor ay métro yor suñuy oto mais dañuy toog ndax damay añ pareeguma xam nga loolu moom loolu moom mooy mooy li nga xamante ni moo tax dañ fi yàgg léeg-léeg de toute façon mbir yi du affaire yu ay ay ay luxus de ku fi respecté wul yi doo xam dara même boo fi newoon cent ans it génnaat buñ la laajee xadiis yi da ngay fàtte lépp mooy ne mbir yi xadiis dañ koy mokkal ndax tamit yooyu yëpp ay règle la yoo xam ne daanaka yii may def ay jaaraat la sëñ bi wax na ko fi surtout bi ñuy dooru ñëwaat fii ne leen gis ngeen affaire bi surtout vingt la léegi ñu libéré salle bi mais dama ne loolu waruñu woon a xaar suñu naan lool mooy ne règle yooyu loolu daal laa doon mooy li nga xamante ne ni gis naa ne nañ ci fexe taxaw bu baax insha allah bu ko defee yàlla yàlla jàppale ñu ci ndax tamit affaire bi mooy dalay jaral yenn yi defal sacrifice yoo man ndax xam-xam ëpp na loolu mooy ne yow jël ko teg ko ci kaw leneen lu ñëw tegal ci suuf lu ko nar yàq moom lu la nar a yàqal loolu nga ne eh programme bu man di doon nga ne ko tey ndax ndax sax buñ la ci xamee yow kenn dootu la jox rendez-vous wala di la jéem a ay sa heure daayira hmm. wala naan dalay seet sa heure daayira du la ko def voilà ndax day xam ne yow yow da nga am heure boo xamante nii da nga ciy defi hmm. mais bu dee man daal bu ma amee temps dem bu ma amul temps toog s'il fait beau je viens s'il fait pas beau je chez moi voilà reste chez toi tu ne sauras <laughs> loolu nag mooy problème bi yooyu nag dafa am yoo xamante ni nii mooy ne mënoo dëkk tamit ndax sincèrement manul man cheikh bi sax wax dëgg yàlla man dama ne woon man bu doon man banaa bu yàgg mais moom voilà ku nekk <laughs> ndax tamit jaru ko sax ndax tamit baax na ci ndax mbir mi comme li ma leen waxe fii mooy nit ñi dañ koo soxla di ko déglu te ñooñu tamit mooy buñ ko kii woon da leen di pénaliser léegi nag ñooñu ñoo leen ci mën a dimbali ndax xoolal koo xam ne day suivre affaire yi à à temps moom taalibe boo xamante ne nii mu ngi Sénégal di suivre affaire yi à temps ñëw fekk ne boobu ba léegi ñu ngi fii dañuy toog léeg-léeg duñ def cours ndax heure bi presque li ci des bareetu gars yi duñ ñëw alors loolu nag ñun ñoo leen ci mën a dimbali suñu bopp ba pare dimbali ki ñi ci des te affaire bi du pour ñun rek mooy ne jamono ji dañoo nekk jamono ji réer yoo xamante ne riir moo ëpp loolu moom la nii léegi nag ñi ñuy def mooy xam-xam bi nañu fexe mu vulgariser ko affaire bi di feeñ moyen yuñ mën a am nañ ko def léegi nag loolu ñun comme ñun am nañu am nañu loo xamante ne xéewal la bu ñu yàlla defal ndax jotaay yii waxoon naa ko fi daaw mooy ne bu leen yaakaar ne affaire yi dafa yomb de jotaay yu mel nii c'est c'est c'est c'est c'est pas kii de mooy man nga déglu ay ay tafsir ay ay firi kii euh, sara burughul maram yoo xam ne. qualité bi am fii ñoom yàlla leen yàlla fay ak te jàppale leen mais amul fii de neew ma mënuñu ko mais defu ni ni muy demee nii ñoom demewul noonu peut-être nag ñun duñ ko xam ndax bu dee yow yooyu doo leen déglu peut-être da ngay jàpp ne mbir mi da nga koy woyofal mais bala nga koo xam nga comparer ndax bu dee da ngaa gis lenn rek da ngay jàpp ne non lii moom dafa woyof mais boo gisee loo xamante ne nii ak ñoo xam ne ñépp ñu bari jàpp rek ne foofu la mbir mi nekk te même boo demee foofu li ngay am fii doo ko fa am. ma ne loolu boo ko mënee jàpp si sa juróomi loxo nga jàpp loolu daal mooy li nga xamante ne dañ ko bëggoon a fàttali bu ko defee ñu góorgóorlu ci yombul mais tamit noonu la ndax xam-xam tamit daa yombul képp ku ko yombal boo ko am de toute façon ku jàpp ne lu simple la c'est yow doo am doo am xam-xam loolu moom c'est sûr ndax c'est pas simple mooy ne dalay jaral lu bari te lii moom lii ñuy laaj mooy benn yoon par semaine benn yoon par semaine seize heures loolu kay xanaa loolu loolu war da jafe xanaa <coughs> insha allah léegi kon ñu dugg ci euh, hadith yi kon taxrij bi insha moom la ñuy commencer euh, léegi hadith yi nga xam ne ñoo njëkk kon dañ leen di jàng dañuy jàng hadith yu nekk buñ koy ci euh, taxrij dañ leen di jàng ba pare insha allah kon yaqulu al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah fi kitaabihi Bulugh al-Maram min adillati al-ahkam fi bab al-aniya an Hudhayfata ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhuma annahu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal-fidda wala ta'kulu fi sihaafiha fa innaha lahum fi dunya wa lakum fi al-akhirah muttafaqun alayhi wa an ummi salamata radiyallahu ta'ala anha annaha qaalat qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam alladhi yashrabu fi inaa'il fidda innama yujarjiru fi batnihi naara jahannam muttafaqun yi loolu moo nekkoon ñaari xadiis yi nga xam ne mooy groupe bu xadiis bi sëñ Seydou résumé woon yàlla na leen yàlla jàppale tamit ñoom it ñoom ñu def résumé yi ndax tamit euh, surtout moom def na deux fois yàlla na ko yàlla jàppale ak ñeneen ñépp ñi nga xam ne tamit jaar nañ ci toppoon nañ ci moom ñoom sëñ Mamadou ak sëñ Mawlaay ak gaa yi yépp ñoom suñu góor mag defoon nañ ci bële mu ne leen yàlla jàppale waaye ñoom ñëpp lii nii moo nekkoon deux njëkk yi kon bu njëkk bi na ne an Hudayfa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu dane an ñu ngi jële Hudayfa ibn al muy Hudayfa di doomu al-Yaman doon wax al-Yaman euh, loolu dama ko fàtte woon entre mooy ne tarjama saxaabi yi radiyallahu ta'ala anhu boo dañuy bàyyi ci fin bi bu ko defee moom la ñuy mujjee insha allah comme niñ defoon bële loo xam ne dernière bi masala yi yëpp après ñu mujjee tarjama yi waa tarjama yi mooy nekk dernière jotaay bi insha allah comme ñu defoon ci résumé bële weesu insha allah bu ko defee am na ñoo xam ne jotoon nañu leen kii gis jotoon nañ leen gis comme Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu ñoo ñooñu it ñu defaale ko euh, du ay ñu ndax ñoo ñu ndil xadiis yi yàlla na yàlla fay nga xam ne tamit doo loo xamante ne nii surtout moom nga xam ne dañ naan xale tey nga xam ne mag sax bu koy def ñu ne kii xale nga moom mu toloon noonu am am xel boobu yàlla na leen yàlla fay kon moom la ñuy mujjee insha allah kon mu ne an Xudayfa ibn al-Yamaani radiyallahu ta'ala kon jëlee nañ ci Xudayfa ibn yamaani ibn mooy doom al-Yamaani bu nga xam ne moom lañ doon woowe al-Yamaan bu ñuy def tarjumaam insha allah dinañ ñëw ci nan la nan la tuddoon moom alyamaan boobu radiyallahu taala yal na yàlla kontaan ci ñoom yal na leen yàlla gërëm ñoom ñaar mu ne anna rasulallahi sallallahu alayhi wa mu ne ndaw yàlla bi de sallallahu alayhi wa nee na laa tashrabu bu leen naan fi aaniyati zahabi ci ndabal or wal fiddati ak xaalis wala ta'kulu bu leen lekk fii fihaafihaa ci assiette yi assiette mooy ndax mooy assiette la or ak ak argent fa mu ne fa innaha lahum ndax lool de muy assiette yeeg ndab yi or ak xaalis yooyu yëpp mhm. lahum ñeel la leen ñoo fi dunya fii ci àddina ju jóge yi ñu nekk walakum ñeel leen yéen jullit ñi fil axirati ci dund gu mujj ga muy alaaxira mu ne nag muttafaqun alayhi xadiis boobu ñaari imaamul muhaddisiin yi muy imaam euh, imaam al Buxaari ak imaam Muslim ibn al Hajjaaj radiyallahu ta'ala anhuma ñoom ñaar ñoo ko génne ci seen téere muy seen ñaari saxiix loolu mooy bi ci njëkk bi ci tegu mu ne wa an ummi salama mu ne mu ngi jële ci yaay ummu salama ummu salama ummu mooy yaay salama doomam moo tuddoon salama ñoo tax ñu naan ko ummu salama radiyallahu ta'ala anhuma radiyallahu ta'ala anha yal na yàlla kontaan ci moom yal na yàlla gërëm ko tamit muy yaay yaay ci yaay jullit ñi tamit comme ni ñu ko xamee mooy soxnaa yonent bi sallallahu comme la alxuraan wax te ay soxnaam moom sallallahu alayhi wa sallam ñooy seeni yaay mu ne moom denee ne annaha qaalat mu ne qaala rasulullah sallallahu alayhi wa yonent bi de sallallahu alayhi nee na alladhi ki nga xamante ni yashrabu day naan fii ina il fitbati ci ndabal xaalis innama dëgg-dëgg li am mooy yu jar jiru day bux buxi di gurguri fii batnihi ci biir bi biiru kii naan noonu naara jahannama safara boo xamante ni ci jahannama la nekk mooy safara jahannama muttafaqun mooy xadiis yooyu tam muttafaqun alayhi la mooy ñaari imaam yi ñu tuddoon léegi imaamul Buxaari imaam Muslim rahmatullahi alayhi ma ñoom ñaar ñoo ko solo léegi ñaar yooyu la ñuy njëkk def seen taxriij euh, taxriij nag li muy jariñ pour ñu rappeler ko ci lu gàtt rek mooy ne dina la may bokk na ci li muy jariñ mooy hadith bi nga xam ci yan téere ngay dem fekk ko fa bu dee da nga koo bëgg a gis da bëgg a xam hadith yi fan lañu nekk ndax du lu ñuy tudde hadith lu nekk rek dañ koy c'est c'est c'est c'est c'est c'est à jël et appliquer déedéet ndax gisoon nañu fi ba ñuy commencer cours yi ba muy commencer mustalahu hadith loolu defoon nañu dafa gisoon nañ ko fii wax dëgg yàlla instant bii moom yelloowul ci kenn koo xamante ni moom day yeewoo ci daayira bi ñu naan ko ay ay xadiis bu da'if ak saxiix mu naan luy loolu loolu moom yaakaar naa ne yooyu sax mooy yi nga xam ne kenn du ci jaaraat moom voilà loolu moo tax moo tax kon lii may wax c'est affaire la bu ñëpp xam mooy du xadiis lu ñu ne xadiis rek mooy baax na léegi kon mooy taxriij bi dina la may nga xam ci yan téere nga koy jële la nekk te boo ko xamee dalay may tamit nga xam est-ce que kon xadiis bi wér naan wérul te tamit dina la may comme que borom xam-xam yi rahmatullah alayhi surtout al-Hafiz li mu wax ne moom affaire da ko téereem bi da ko da ko da koo segg mooy ne moom kon yee na la ci lan këne du ma indi xadiis bi man naa dem ci benn téere boo xam ne ma soxla fa benn xadiis am lu ma ci dagg te du ma indi lépp léegi yow loolu noonu mu dagg man na laa jariñ te tamit boo ko xamee dina tax dina la may li ma doon wax sànk ne duma ma am xadiis rek doyul mooy ne après nga xool man na waxaa xadiis bi mën naa indaale contexte bi taxoon mu wàcc te moom loolu comme mu mu ñëw mu euh, yonent saa salaam wax ko loolu bu dee bu dee yow amoo ko nga tëb rek di wax te yow xamoo li ngay wax mooy lam xamoo ban contexte la xamoo ndax xadiis bi te tamit dina la may tamit nga xam ne xadis bii mu dee loo xam ne dañ koo da dañ koo date ñu ne la boobu par exemple xadis boo xam ne dana la boobu yonent bi sallallahu alayhi wasallam woon màkk nga beneen xadis boo xam ne dana la moom boobu mooy mooy at at at euh, at bu mujj bi mu dund ci kaw suuf yow nga gis ne xadis bu bi nekk màkk lii day mel ni dafa nekk opposé da xam ne mbir yi kon da koo fool li lak lay teg hmm. bu dee yow yooy xamoo ci dara nag mooy na da nga am problème moo tax tax taxriij bi lu am solo la pour mën a jàng xadiis bu mu mën di nekk loolu nag wax naa la ci méthodologie bi la loolu nag moo lay may léegi yow loo mën a ci def moo xam loo mën a ci étudier jëm ci wàllu xadiis ak yooyu même buñ la joxoon Umdatul Ahkam nga soxla benn kii nga dem wër ko gis boobu sax fe leer na moom wax nañ la ko mais nga dem ci biir téere yooyu ñaari sax yi nga dem xool liñ fa nekkee yooyu kon hadis bu njëkk bi lañuy tàmbale muy hadis ci téere bi numéro 14 la kon hadis boobu comme ni ko al-Hafiz waxe nee na muttafaqun alayhi kon mooy imaamul Bukhari ak imaam Muslim rahmatullah alayhima ñoom solo nañu mais imaam Ahmad tamit solo na ko muy Ahmad ibn Hanbal muy ki xam ne moo jiite ngiiru Hanabila yi. Euh, rahimahullah ak Ibn Maaja tamit solo na ko moom ci ñi nga xam ne ñoo bind sunan mooy ki ci mujj nga xam ne bu ñuy li moom moo nekk ci moo mujj Ibn Maaja ak ad-Daarimi imaamu ad-Daarimi moom mii tamit bind na tamit sunan sunan ad-Daarimi ah, rahimahullah ak imaamul Bayhaqi ñoom ñii ñépp solo nañ xadiis ah, ñun nag téere bi nii mooy imaam al-Hafiz moom muttafaqun alayhi bi la jël mooy mooy mooy ne ñun par exemple li ñu fi gën mooy ñaari téere yooyu mooy ne kon hadith bi euh, ñoom ñaar ñëpp muy imaam euh, al-Bukhari imaam Muslim rahmatullah alayhi ma ñoom ñu ngi ko jële ci yoonu Sayf euh, Sayf mu ko jële mooy Sayf ibn Abi Sulayman rahimahullah moom nag mu ngi ko jële ci Mujaahid Ah, ñeneen ñi ñu waxoon nag ñoom ñépp mooy ñu tudd ñoom ñépp ci yoonu mujaahid lañ ko jële mais ñi pour plus préciser mooy ñaari ash-shaykhaani ñu ngi ko jële ci yoonu Sayf ibn Abi Sulaymaan mu jële ko ci mujaahid ibn Jabr xam ne mu siiw mi ñi ñu xam rek surtout ñi nga xam dañuy yëngu ci wàllu boo ci tafsir duñ ko fa dégg tamit lu bari moom moo ko jële ci Abdurrahman ibn Abi Layla muy taabi'i bu mag moom tamit rahimahullah moom mu ne dañoo nekkoon ak Hudayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhuma mu ne bi ñu nekkee mooy am na yenn riwaaya yu ne dañoo nekkoon situé na zone bi ñu nekkoon ak lieu bi ñu newoon mu ne dañoo newoon ci Madain Madain muy lieu mooy moo nekkoon capitalu Perse yi l'empire euh, perse seen capital moo doon madaay mooy fi Kisra ne woon Kesroes mu ne moom foofu lañ nekkoon mooy jullit ñi boobu fekk nañu ubbi ko ci jamonoy Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu euh, mu ne fa ne woon ndax moom moom dañ ko Seydina Omar radiyallahu ta'ala da ko faafaloon nee na mu ñaan mu mu mu sàkku ndox ngir dafa ñaan ndox mu ne fastasqa léegi mu ne am benn waay am ci riwaay yoo xam ne tudd nañ turam mu ne mooy dihqaan dihqaan mooy genre chef de quartier wala chef de village moom mu ñëw mais moom mu ñëw jox ko indil ko ndox mais indil ko ko ci récipient boo xamante ne ni xaalis bi ma ko ko indee rek comme mu jël ko nii rek daal di ko koy xaaj léegi nag assistance bi rek après nag mbir mi mel ni. xam nga dalay lay jaaxal mais mooy buñ toogoon nii sëñ bi ne sëñ Mamadou euh, xellil ma mu kii rek mu xaañ ko ndox mi ñun ñëpp dañ naan mais léegi moom mu neen nag bu ngeen gisee ma def bi waaw waaw wala monsieur le waaw monsieur le maire na moo gin a garaaw waaw xam nga ko monsieur le maire la di xaan monsieur le nga xam ne de toute façon buy ñëw du ànd moom rek en plus léegi mu xaañ ko ko nga gis ne ñoom ni ñu ni ñu doon tënkoo ci njàngalem yonent bi mu ne nag bu ngeen gisee ma def lii mooy dama koor benn yoon wala ñaari yoon ne ko yonent bi day tere ñuy ñuy utiliser ndox ci ci ci yu mel nii mooy yoo xam ne xaalis wala or après nag ci la waxee xadiis bi mu ne yonent bi sallallahu dane la tashrabu boobu leen naan fi aniyati zahabi bu leen naan fi ndabi or wal fiddati ak xaalis après nag mu wax leen comme si da leen di wax lan moo tax mu ne nag wala takulu bu leen lekk fii sihaafiha ci seen assiette yi mu ne fa innaha lahum ndax ñeel na leen ñoom fi dunya ci àddina wala kum ñeel na leen yéen fil axirati fi al axira kon loolu mooy hadis bi noonu lu ñëwee ci ñaari saxiix yi léegi xaris bi ci tegu euh, muy bu yaay ummu salama bi radiyallahu ta'ala anha boobu xadis yi waxoon nañ leen sànq. deux minutes waaw waaw dina fexe insha Allah euh, kon xadisu yaay ummu salama bi comme que naa alayhi la comme li sëñ Sarr waxoon <laughs> Euh, biñ ne ko yow lan moo tax indiwoo si kii bi euh, dafa tax rib bi ma ne c'est que muttafaqun la wax mu dëgg tamit waaw <laughs> ah, mel ni kon xam naa ñu yem noonu ba julli pare insha allah bismillah wasalatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wala euh, kon fi ñu yemoon muy taxrij deuxième hadith bi ci bunt bi muy xadiisu yaay ummu salama radiyallahu taala anha euh, ci fàttali rek kon yaay ummu salama radiyallahu imaamul xaafis dana wa an rahimahullah wa an ummi salamata radiyallahu taala anha annaha qaalat qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dana jële nañ ci yaay ummu salama radiyallahu taala anha mu ne yonent bi de sallallahu alayhi wa sallam nee na muy ndaw yàlla yi sallallahu alayhi wa sallam nee na alladi ki nga xamante ni yashrabu day naan fi inaayil fiddati ci ndabu xaalis innama yu jar jiru li am ba des mooy ne day gurguri fii batnihi ci na ci biiram naare jahannama muy safaraaw jahannama muttafaqun alayhi imaam Bukhari ak imaam Muslim rahmatullah alayhima ñoo ko solo léegi nag taxriij hadith boobu imaamul Bukhari comme li mu wax ak imaam Muslim rahmatullah ma solo nañu ko waaye imaam Ahmad tamit Ibn Hanbal ak Ibn Maaja tamit imaam Ibn Maaja ak ad-Daarimi ñoom solo nañ ko tamit euh, ñoom ñëpp nag rahmatullah alayhi ko jëlee ci yoonu imaam Malik muy Anas Malik Ibn Anas radiyallahu rahimahullah muy imaamu daaril hijra muy imaam bi ñëpp xam euh, nga xam ne moom jarul a présenté. moom rek pré tur wi rek présenté na boppam rahimahullahu taala léegi nag côté imam bu euh, imam Bukhari rahimahullah moom dane moom mu ko jële ci Ismaïl ibn Abi Iyas dane haddathana Ismaïl ibn Abi Iyas moom moo ko jële ci kan ci Malik muy imam Malik rahmatullah alayhi imam Muslim nag moom mu ngi ko jële ci sëriñam bu màgg boobu di Yahya ibn Yahya at-Tamimi rahimahullah nga xamante ne nii comme ni ko ñépp léegi daanaka léegi nopp yépp dégg nañ ko loolu jàpp nañu ko daanaka xadiis yi muy jële ci euh, Muwatta yépp li ci ëpp ci yoon wii la koy jële muy ci sëriñam boobu di Yahya ibn Yahya at-Tamimi ñu ko doon woowe rayhanatu Naysabur xam ne Naysabur li ñëpp xam côté mooy dëkk boobu nekk Iran ba foofu yooyu zone moom ci moom la jële xadiis bi moom mu ne qara'tu ala Malik moom mooy ne comme imam Malik rahimahullah ni ñu ko xame woon moom dafa jàppoon ne def al-ard al-ard mooy nga ñëw comme que sëriñ bi day jàngale xadiis bind na téere wala jàngal na la xadiis mais moom da ngay yor téere bi toog moom mu toog yow nga toog di lire muy dégg boo juumee mu rectifier la moom noonu la jàppoon ne loolu mooy façon talaqi bi nga xam ne moom la ñuy nangoo xadiis bi gën a féete kaw comme ni nga xamante ne ni noonu la ñuy jàngal Alxuraan moom noonu la jàppe woon ne moo tax gis ne moom même bu dee sax ñëpp ci borom xam-xam rahmatullah jàpp nañ ne du boobu moo féete kaw mais da ngay gis ne moom it ni mu wax mooy ne lu dëgër la tamit loo xam ne lu jara bàyyi xel la ndax moom dafa ni comme que alxuraan mu ëpp doole lépp te alxuraan nii lañ koy jànge kon moom dafa jàppoon ne kon taalibe bi moo war di wax mais sëriñ bi di ko déglu nag waxuñu muy wax sëriñ bi di nelaw loolu moom bu dee loolu la yow waxuñu lool de nga xam ne bu juumee kenn du moom mën ngaa juum sax gis muy dajantu loolu moom waxuñu boobu ndax loolu après dañ naan waa ji ah loolu beneen kii la mais daal moom léegi kon moom mu ne moom jàng na ci mooy toog na di liir xadiis yi xadiis bi nii ci Maalik imaam Maalik rahmatullah di ko déglu moom nag kon wax nañ ci nga xam ne xam nga wax nañ ñi ñi génne xadiis bi yëpp ci yoonu imaam Maalik lañ ko jële kon léegi jël am nañ imaamul Buxaari moom fan la daje fan la fan la ko jële rahimahullah ba ma ba ci imaam Maalik ak imaam Muslim tamit gis nañ léegi nag imaam Maalik rahimahullah moom mu ko jële ci Naafi' Naafi' jële ko ci Zayd ibn Abd ibn Abdillah ibn Umar moom moo ko jële ci Abdullah ibn Abdirrahman ibn Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu taala anhum moom nag moo ko jële ci yaay ummu salama di tante ci moom radiyallahu taala anha nga xam ne moom ci kon loolu mooy càllale xadiis bi léegi nag yaay ummu salama daal di wax ne yonent bi sallallahu nee na mu wax xadiis bi ñu waxoon sànq alladhi yashrabu fi ina'i fidda innama yujaddiru fi batnihi naara jahannam am na nag ci façon jàngi nii ci kii yi ni ñu naara au lieu de naara mu ne naaru jahannam ndax dane loolu euh, xam naa bu ñuy ñëw ci masala yi ndax dama ko waroon dama ko bëggoon a defaale sax mais mooy baat yi mais dañuy bàyyi bëkk yi comme tax taxriij bi lañ nekk ndax baat yi buñ ca mais loolu dafa dafa soxal taxriij bi mooy naara ak naaru mooy ñaar yëpp am mooy ne bu boobaa kon dane alladi ki nga xam ne yashrabu day naan shariba yashrabu mooy naan fii inaa il fiddati ina wax nañ sànq nga xam ne mooy ndab boo xamante ne nii ci xaalis la xaalis mooy argent mu ne kooku innama yu jar jiru day day day gurguri nga xam ne comme ni muy naane xam nga booy naan ndox da ngay dégg li muy def sa put bi di jàll mu ne moom ndekete bu li muy def noonu ndeke noonu moom mu ngi koy def mais safaram ndeke mooy jàll moom nag mu jàpp ne moom ay ndox mu sedd lay naan voilà moom fii mu ne alors que ndekete réellement réellement moom naanu ndox mu sedd ndeke ndox muy bax la lay naan boo xamante ni ni safara la jóge léegi nag mu ne boobu mooy buñ ne naara jahannam hmm. mais naaru mooy innamaa yu jar jiru kon day gurguri fii batni mooy yu jar jiru naaru jahannama comme si dane yu jar jiru naaru jahannama fii batni yi mooy ne day gurguri safaraaw ndoxu mooy safaraaw euh, kii euh, jahannam moom mooy gurguri ci biir bi loolu tamit bokk na ci masala yi nga xam ne après ngeen ko gis ci côté masail fiqhiyya yi côté boobu li nga xamante ni noonu lay réalité mbir yi lu mbir yi di soppal di soppale ko mooy ne ñun dañuy nekk suñu àddina bi jàpp ne ñun lii la ñuy def ndekete réalité bi ñun accès wuñ ci ndekete yooyu ñun ay li ñu gis sax mënoo ko tudde sax takkandeer ndax takkandeer day joxe day joxe image li muy jël voilà mënoo ko tudde reflet mooy ne kon ñun dafa mel ni ay ay xaw ma sax nu mu koy xaw ma sax ban baat mooy loo xam ne ndekete moom du réalité mbir mi ndekete voilà comme mirage lay niru mooy loo xam da ngay gis foog ne lii la te moom comme ci gént voilà comme gént waaw day soxla voilà am mhm. mu ngi noonu comme loolu la kon ndeke ñun suñu àddina bi mm. ndeke noonu la am naa suñu yaamul fa mooy nit ñépp en tout cas li ëpp ci nit ñi ñoom ñu ngi xàndoor ñu ngi nelaw léegi nag bala ñoo yeewu nag mooy ñu dee sauf que nag jamono yi ñu yeewoo daa c'est trop tard wa wa wa wala taxiina mooy affaire bi c'est trop liñ naan c'est trop looloo lay dal ndax nit ñi de toute façon loolu nit ñépp ko xam mooy ne boo bëggee benn mbir nit ñi ni mu lay dale sa doom wala sa xale bi ngay bi ngay jéem a jàngal benn affaire wala sa sa rakk wala yooyu mais moom gisul lu dul lim bëgg nga koy expliquer mais moom pour moom yow intérêt rek ngay nga bëgg a xeex mais bu màggee gone gi naan jàngal muy bañ demal jàngi di ko yee fajar moyen affaire bi di ko metti jógal julli boobu sax moo njëkk ndax gaa yi jàpp nañ ne ñoom bu ñu seen doom moom pour jàngi rek lañ koy yee déedéet bu dee julli ci six heures la dee boyee six heures pour mu tàmm ko mhm. mais gone gi day nelaw bu yeewoo julli léegi yow yaa ngi koy tàmmal rey waxtu yi léegi nag kooku bum la jaaxal bu màggee waxtu yi nekk cinq heures muy julli neuf heures ndax yaroo ko ci loolu nga ko xamal doonoo koon yee lu dul école bu dee dimanche sax doo ko yee ndax amul école mooy ne gone googu moom liñ koy sonal naan ko defal lii moom day jàpp ne kii dañ ko moom danaan kii sama sama baay moom te wala sama kii moom damaa sonal comme si bëggul ma noppaleku mais bu màggee ñu loolu ku ci nekk am nga expérience bi nga màggee xam nga ne am na ñu la doon wax yoo xamante ni di nga ne bu ma yëgoon de diw de la ma doon wax maa ngi door a réaliser la ma doon wax léegi nag nit ñi nag ci cas boobu lañ nekk mais bu ñu ñëpp ci nit ñi après nag ci la ñuy xam ne nag ndekete ñoom. dañ doon caaxaan sauf que boobu c'est c'est trop tard mais yàlla nañu yàlla bañ a boole ci groupe boobu ñooñu moom yàlla nañu ci yàlla bañ a boole ndax loolu sincèrement moom fam euh, la jëme du baax léegi kon euh, yaay Ummu Salama mooy kon liñ doon wax mooy xadiis bi kon noonu la ñëwee ci yoonu imam Bukhari rahimahullah imam Muslim loolu mooy group xadiis bu njëkk bi léegi nag groupe xadiis boobu ban lien la am ak xadiis yi ci teg loolu dama ne woon naa ko wax sànq fàtte woon mooy ne boo gisee xadiis yu njëkk yi mooy ñaari yi wax nii ñoom da ngay gis ne dañ lay wax ndab yoo xam ne or la ak xaalis mooy ay métaux lañu mais loolu benn affaire la kon mooy boo xamee ne par exemple bu la nee yii métaux yi lii moo ci xaraam waxoon nañ sànk ci début bi que ne boo ko xamee kon bu ma wax waa ndabul jamaa nag non loolu zakaa un jiñ doon wax sànk moo la koy may mooy ne wax nañ la lii daganul léegi kay yi des rek bul bul toogati fu nekk nga naan lii wëpp lii lool loolu loolu reytaan lay ñëw mooy ne boo ko xasee xam kon lool mét mooy xadiis ñaari xadiis yu njëkk yi ci météo yi lay wax façon ndab yi nga xam ne météo lañ mais tamit loolu mooy benn bi deuxième bi kii mooy yi nga xamante ne dañ leen a tere ndax seen jëmmuñ ndax ñoom te loolu gisoon nañ ko ca xadiis yu ñu yële mooy baabul euh, miyaa bi euh, sëñ Sarr moo doon résumé xadiis yooyu gisoon nañ ko foofu cinq bi hmm. nga xamante ne nii mooy li nga xamante ne nii dañ koo tere ndax jëmmam hmm. ak li nga xam ne dañ koo tere ndax leneen hmm. voilà ci usul bi lañ ko gisoon mooy côté bi nga xamante ne nii moom mooy mujje moom la ñu mujje daanaka saa su ne ci xadiis yi mooy règle yi nga xam ne noonu lay la boroom xam-xam yi rahmatullah di tëralee àtte yi euh, mooy ne fii nag dañoo gis ne or ak xaalis moom dañ leen a tere ndax ñoom ndax seen jëmm euh, loolu mooy benn affaire léegi lan mooy tere ne mais taxawal yow li léegi leneen li beneen bi mooy lan mu ne mooy li nga xam ne dañ koo tere ndax beneen affaire du moom ci boppam nañ tere mais dafa am lu tax ñu tere xoolal buñ la nee euh, boisson bi weeru koor weeru koor bëccëg gi dañuy tere nga naan coca wala ndox mais est-ce que léegi mooy tere bi noonu dangay xool est-ce tere bi ci ndox mi la jëm mooy ne est-ce ndox mi moo xaraam mooy du loolu lañ la xaraamal bi jëmmu ndox mi moo xaraam mais lan moo tax ñu xaraamal ko ndax weeru koor lañ nekk boo ko naanee du baax beneen mooy par exemple ñu ne la yow sàcc dafa xaraam wala lekk ndax nit njuuj njaañ nit ba lekk xaalisam dafa xaraam moo xam ci commerce nga ribaa benn waay ñëw jënd benn affaire ndax ko ba jëndi ko ci wala jaay ko ko loo xamante ne ni jaaduwul mooy riba rek intérêt wala jël intérêt yi lool est-ce que léegi dañ naan la est-ce que euro bi bii euro bi moom euro 10 bi nga bi nga bi nga nax waa ji moom moo xaraam wala déet xam nga du billet 10 euros ci boppam moo xaraam comme mi nga xam ne sangara ci boppam dafa xaraam sang xam nga loolu waa tey sangara da ngay jël exemple sangara ak billet 10 euros bu ne nee billet 10 euros day xaraam bu dee riba lan moo tax moo xaram est bi di léegi yow dañ naan la feuille dix euros loolu lii moo xaram est ce la bu dee riba la ndax bu daganee yàlla moo daganal lan njaay xaraamal riba kon bu jaaree ci njaay day baax kon kon li kon moom du jëmm moo tax ñu xaraamal alors que sàngara moom manoo naan noo bu ma noo léegi sàngara si na amoo noo koy tourner en tout cas mu te mu nekk sàngara waxuma mu soppeeku mais mu nekk sàngara ba pare nga naan après nañ xool nit tourne déedéet moom ci jëmmum moo xaram loolu nag bool yii nag ci lañu mooy boolu ndabal or ak xaalis ñoom ci seen jëmm dañoo xaram lool benn la mooy loolu nga gis ne boo xamee lool ak côté yi nekk météo loolu dafa leer nga xam ne ñaari xadiis yooyu kon ñooy ànd léegi nag xadiis yi ci yi nga xam ne mooy par groupe yi nga xam ne nag ñooy wax ci der bi mooy comme xadiisu Abdullah ibn Abbas bi ak xadiisu Salama bi ak xadiisu yaay Maymuna bi radiyallahu ta'ala anhum yooyu ñetti xadiis yooyu ñoom dañuy wax ci lan ci façon ndab yoo xam ne cette fois-ci duñu ay métaux mais ay der lañu mooy soit cuir yi ak yu mel noonu deru lu mu der deroo daal en tout cas daal ci der lay wax léegi nag xam nga fee dañ la doon wax dafa xaraam mais fii dañ naan la laab na walla laabu voilà ndax der yi léegi mooy comme li ñu waxoon ci njëkk mooy bu ma amee ndox bu ma dañuy li tax ba buntu bi am solo mooy day tax fi ñu koy def ndax sa sa am lu baax ba pare dugal ko fu baaxul da koy yàq man mii bu ma yoroon biteelu soow ñu may ma biteelu soow ma bëgg koo bëgg leen koo servir duma dem fee jël benn pot bu nekk ci sën bi taq rib sotti leen ci la naanal bu ma ko ci sottee yàqu fekk muy sobe yàqu na mooy il faut ma am boo xam ne dina ko mën a continuer te du ko yàq léegi nag foofu der yi lay wax mooy façon yi nga xam ne façon ndab yi nga xam ne ay der lañu nga gis ne ñett xadiis yooyu ñëpp nga gis ayuma ihabin dubira faqat tahur di baaxu juludil maytati tuhuruha yutahhiruha al ma'u wal nga gis ne yooyu yëpp affaire der lay wax léegi nag loolu hadith yi nga xam ne nag ñoo ci tegu muy bu Seydina Imran bi nga xam ne hadith boobu ak euh, bu Abu Sa'laba al-Khushani radiyallahu ta'ala anhum hadith euh, ñaari hadith yooyu ñoom cette fois dañuy wax ci kan façon mooy waxatuñ waxatuñ ci jëmmi jëmmi récipient bi mais ñu ngi wax léegi récipient bi façon nit ki ko moom voilà voilà mooy lële bu di ci kaw ay métaux lay wax bi ci suuf façon ndab yi nga xamante ne mooy bi ci kaw façon ndab yi nga xam ne ay métaux lañu lii nag façon ndab yi nga xam ne ay der lañu lii nag waxatuñu kon tëj nañ foofu pare nañ léegi ci façon ber yi léegi ñu ñëw ci lii sëñ Momadou réunion woon mooy ne ah léegi est que léegi ndax addina bi ñaar rek a fi am huwa alladhi khalaqakum faminkum mu'minun wa minkum kaafir ñaar yooyu am ak nu ko mën a tudde yàlla moom ñaar yooyu la am léegi nag yéen tudde leen les chrétiens les catholiques les musulmans les yàlla xoolul loolu ñaari boor la mu'min ak kaafir <laughs> léegi nag après yéen seet leen mu ngeen di def mais moom mbir yi dafa leer kon nag léegi kon ndab yi est man ndab bu jullit moom wala ndab bu yéeféer moom ñoo yem loolu benn question la wala est ndab boo xamante ne ni ak jullit a ko moom mais daanaka jullit bu xaw a sàggan la est-ce moom moo yéeféer bi dañuy xaw a niroo bu dee walla déet mooy nag mu traité question yooyu foofu léegi nag dernier hadis bi nag moo tax ñu ber ko sax surtout da gis ne moom léegi nag mooy ne yàlla noonu la binde mbiri suñu borom subhaanahu wa ta'ala lu mu defal lu mu lu mu deful directement yi nga xam ne comme asamaan si yooyu da ngay gis ne bu ko nit bu bu jaaree ci nit rek day am problème fii fii nii dina am dinañ toog léeg-léeg ne batiment bi xaw am na ko xar dañ koy réparer monument historique yépp gaa yi dañ koy repare UNESCO ñëpp sinon dootul day maam léegi nag comme que loolu mooy li nit di defar te ndab yi nit ñee koy defar léegi nag mooy ne dafa am ay gaar-gaar yoo xam ne da koy gaaral mooy mu toj mu fëq mu daanu am lu ci xar tuuti yooyu yëpp am ci ay bën am ay bën bën am ci léegi nag sama ndab moom bu loolu amee nan laa koy réparer léegi nag mu indi xadiis boobu pour wax la réparation léegi am nga ko am nga ndax xam nga bu tojee noo koy réparer léegi nag mu tëj foofu door a jàll ci beneen bunt kon loolu mooy lien bi nga xam ne moo am ci xadiis yi ni mu ko tërale nga xam ne kon euh, bu nee wax jam waxoon ne xarartuhu tahriran balighan wax dëgg yàlla balighan na mu mooy segg na ko segg goo xam ne rahimahullah ndax tamit loolu lii rek mooy ne comme li ñuy wax ci imaam Buxaari yi naan moom fiqam dafa nekk ci tarjuma bi muy def dangay gis ne alxaafis tamit da ko roy ci loolu rahimahullah mooy ne moom même bu bindul woon dara sax bind defuloon abwaa bi sax fii bind da ngay gis affaire bi ni mu leere ba moo tax képp koo xamante ne ni day sara téereem bi mooy ne yow surtout bul bul bul bul mën a jàpp ne ñëw naan kii dafa juum wala déedéet ah. mooy ne yow kay yow boo gisee loo xam ne day sauter euh, te yow nga jàpp ne lii peut-être nii tuumaalal sama xel mais bu ko tuumaal moom ndax ndax tamit benn affaire dafa am ñun parole léegi la la la teekteetul lu bari ci ñun mooy lu la waay wax moom daanaka risla sax ko tamit papier risla mais temps yooyu ñoom seeni wax dafa am poids mooy nañ ay nit lañ ñoo xam ne bu ñu waxee wax du dañoo wax noonu rek surtout loolu dañ koo bind teg mais dama koo segg mooy ne yow ko c'est sûr que relire na affaire bi loolu kay yow boo ñëwee naan lii dafa mooy ne man naa ne ah boo ñëwee ba gisoo daal noo koy layele sax neen de toute façon wallahu alam mais xam naa ne moom lii mu def nii la man nag sama xam-xam àggu mooy tamit duñ ne tamit am nga dara ci xam-xam rek am dëgëru fit ba borom xam-xam yu yàgg yu ma yu njëkk ñi lu ñu wax rek nga daaj teg fële ndax loolu tamit façon la boo xamante ne nii dafa bari suñu jamono léegi nga xam ne comme si ñoom dañu fay nekk ngir corriger ñi fi jiitu woon nga dégg ñenn ñi naan nit njëkk ñi ñoo ginoon a am kii yéene bu baax mais ñii ñoo ëpp xam-xam xam nga loolu mooy wax ji nga la sëriñ ba waxoon rahimahullah wax jooju moom mooy wax ji nga xam ne teguwul fenn ay ay ñoom ñoo ñoo gënoon seen yéene gënoon a sell mais ñu léegi ñu ñëw ko xam léegi nag loolu nag boobu moo tax buñ ñëw mel ni yow téere boobu bi rek yaa ñu xool lan laa ciy corriger déedéet mooy ne boo xamul boo gisee loo lu mel noonu tuubaalal sa bopp bu dee amoo lay boo ko wutal tuumaalal sam xel ne ah man nag sama xam-xam moo fi àggul ñu jàll kon nga gis ne kon ndax ndax tamit li tax ñu def présision bi mooy comme ni sëñ boo xool mais foofu bi ñu ñu saraa ñu bari ci ñuy saraa bulowal maanaam en tout cas pas mais ñu bari ci ñoom dañ naan euh, alxaafis dafa juum bi mu indee xadiis bi fii nii mooy bu mujj bi xadiis anas bi radiyallahu ta'ala alors que loolu moom mu ngi doon wax ci réparation mooy ne yow premièrement defe ngaa comprendre après nga ne moom dafa juum ndekete yow yow yow léegi yow yow yow yaa juum ba pare jàpp ni nit ñi dañoo juum yal nañu yàlla jàppale kon loolu mooy lien xadiis léegi nag kon ñu jàll ci taxriij bi bi ci tegu kon muy bii nag ñetti xadiis la mooy kon bi ci njëkk mooy xadiisu euh, dama ko naroon a fàtte mooy deux xadiis yi ñu jàll xam nga dañ doon am ay titre fasl wax naa ko daanaka sax wax naa ko ci wolof mais dama ko fàtte woon a préciser mooy ahkaamu aniyati dhahab wal fidda la tuddoon mooy ñaar ñu génn mooy àtteey ndabu or ak xaalis loolu mooy ñaari mooy yi ñu waxoon ne météo lañu ak yi nga xam dañ koy dañ koy tere ndax seen jëmm léegi xadiis ñaar groupe xadiis yi ñuy to yi ci tegu boobu faslun la woon ahkaamu ana il masnu'ati min al jurul wala ana il julul mooy chapitre wala sous-chapitre euh, ndab yi nga xam ne dañ koo defare wala ndab yi nga xam ne ndabu der la rek léegi nag xadiis bi ci njëkkoon mooy alxaafis rahimahullah dane wa an ibn abbas abdullah ibn abbas radiallahu taala anhuma mu ne mu andi jële ba léegi xadiis ci baabul aniya bi ko jële tay ci ci saxaaba bu mag muy xabrul umma wa tarjumaanul qur'aan sayyidina abdullah di abdullah ibn abbas doomu al abbas ibn abdul muttalib radiyallahu ta'ala anhuma mu ne yàlla na yàlla radiyallahu ta'ala anhuma yàlla na yàlla gërëm moom de nee na qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu wax na rasulullahi mooy ndaw yàlla mooy ndaw Euh, suñu borom subhaanahu wa taala mu ne an anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qaala iza dubigha al-ihabu faqad tahur akhrajahu muslim mu ne iza saa saa yoo xamante ne ni iza saa yoo xamante ne ni dubigha wulli nañu al ihabu der ak mu der deroo al ihabu faqad tahur dëgg dëgg mooy ne der boobu laab na mu ne axrajahu génn na xadis bi ci téeréem imaam muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri an-Naysaburi mooy imaam muslim génne na xadis bi ci saxiixam mu ne wa inda al léegi nag boo demee ci al-arba'a euh, al-arba'a mooy euh, foog naa fàttaliku ngeen léegi ku ko ku ko ku leen ku leen xam rek wala ku nekk wax benn kenn bañ a wax yëpp waaw mhm. wala waaw waaw waaw or am na ordre mais mais ba mais baax na waaw waaw amoon na ordre waaw waaw mhm. waaw waaw waaw xaaral keneen wax mhm. voilà mooy ne ñooñu la ñuy woowe al arbaatu te lool tamit préciser woon na ko ci introduction bi rahimahullah mooy introduction Bulughul Maram al hafiz rahimahullah waxoon na bu ma waxee ñeenti ñi ñooñ laa ci jublu waxoon na tamit bu ne muttafaqun alayhi ñu ci jublu bu waxee ñetti ñi ñetti ñi nag ñoo ñan ci génne ñu maag leen ci génne noonu la wala du noonu noonu la voilà mooy ñetti ñi buñ nee ñetti ñi kan ak kan kan voilà Abu Dawud uh-huh. Abu uh-huh. ñooñ la ñuy wax rahmatullah alayhi ñooñ la naan ñetti ñi mooy kon ci mujj rek lay dindi boo ko dindee moom mooy mooy al imam ibn Maaja moom boo ko dindee mooy ñett yi mm-hmm. léegi nag fii da ne waaye dal arbaati loolu dinañ ñëw ci taxriij yi insha allah après. juróom ñi alxamsa. set yi dama dindi ci ñaar mooy juróom. ah. waaw imam Ahmad ngay yokk imam Ahmad ibn Hanbal boo ko yokkee ci ñan ci ci quatre yi voilà ñooñ mooy cinq yi léegi nag buñ ne asxaabu kutubu sitta nag mooy juróom juróom benn yi ñooy ñan léegi muttafaqun alayhi mooy ñan ño voilà léegi ñooñu boo léegi ñu ne al kutubu sitta asxaabu kutubu sitta ñi nga xam ne ñooy boroom téere yee juróom benn mooy imaam Bukhari rahimahullah imaam Muslim imaam Abu Dawud at-Tirmidhi an-Nasa'i ak Ibn Majah mais am na am na am na am na koo xam ne mhm. léeg-léeg day wax muttafaqun alayhi voilà fekk jubluwu ci ñaar ñoom waaw kooku da ba ko fàtte woon léegi kooku mooy kan Ibn Taymiyya ban ci ban Ibn Taymiyya voilà ah jazakallah xayran ak yéen ñëpp mooy al-Majd Taymiya euh, voilà al-Majd Taymiya rahmat euh, ci Muntaqa al nga xam ne téere la bu mu bind tamit comme téere bu mel nii la téere comme Bulughul Maram mooy ci kutubul ahkaam yi la bokk moom mooy maamu kon imaam euh, ci Ibn Taymiyya bi bi bi daanaka sax buñ ko waxee moom rek la ñëpp xam boo nee sax maamam boo nee al-Majd ibn Taymiyya gars yi dañuy jàpp ne moom nga ci jublu wala juum alors que moom moom imaam la bu mag maamam ci Hanbali yi mazhabu Hanabila yi rahmatullah alayhim léegi kon moom bu nee moom da bu nee moom muttafaqun alayhi bu ko waxee tan la ciy boole kon imaam mooy imaam Bukhari yi ak imaam Muslim ak imaam Ahmad rahmatullah alayhim ñoom moom ñooñu moom mu ne loolu nag jaar moo technique am la mooy ne kenn du ne noo xoolal moom non ñépp di wax lii muy wax lii no liñ naan laa mushaaxata fil istilah istilah mooy ne mooy ne yow l'essentiel boo bind téere na nga préciser say wax mais boo préciser wul nag li ñépp xam muy ko ndax laa ngi convention la surtout bu dee domaine bu nekk tamit dañoo xam ni ñuy wax waxe yow bu dee ci début bi préciser woo ne man bu ma ne waxee lii laa ci jublu ba pare ñëw wax loo xam ne ñëpp lii lañ ko jàpp après nga ne nag nan ah non nag sauf que yéen waroon ngeen julli ne man waxuma lool lool nag bu boobaa loolu faute ci yow la mais fekk préciser na ko rek bu ko préciser grawul jarul ay mero ay kii dafa xool te ñoom ñëpp nag ay imaam lañ rahmatullah alayhim kon loolu kon mu ne kon li ñu doon fa mooy mu ne wa indal arbaat ci ñeenti ñi mu ne ayyuma ihaabin dubira loolu mooy lim li mooy li tax mu ayyuma ihaabin mooy ne mooy te mooy mooy continuer lan xadiis ba lënale xam nga xadiis be na ne idaa dubiral ihaabu faqat tahur bii mooy ayyuma ihaabin dubira mu ne ñeenti ñi ñoom li fa am mooy ayyuma bépp ayyuma n'importe quel ihaabin der dubira boo xam ne dañ ko wul Euh, loolu nag bu ñu ci baat yi comme ihab nga xam ne ihab ñenn ñi dañu ne mooy der boo xamante ne ni dañu ko wulli bu ñu ko wulleewul bu ñu ko wulleegul kenn du ko tudde ihab am na ñu wax lool loolu insha allah dinañ ci ñëw noonu mais kon léegi taxriij bi mooy imaam muslim rahmatullah alayhi mooy hadith bi kon da ngay gis ne hadith bi. dafa njëkk wax ne ila dubira al ihaabu faqad sahur akhrajahu muslim mu ne nag ci ñeenti ñi nag ñoom dañu ne ayyuma ihaabin dubira léegi kon imam muslim rahimahullah moom mu ngi ko jële ci sëriñam bi waxoon sànq muy yaxya ibn yaxya at-tamimi nga xam ne bokkul ak yaxya ibn yaxya al beneen am na am na voilà mooy. al lay al kooku moo nekkoon àndalu moom àndalu la woon euh, nga xam ne Muwatta bu siiw bi ñu bi daanaka bi siiw ci àddina moom ci yoonam la mais kii nag moom moom imaam Muslim mooy soroo ci moom ndax moo nekkoon sëriñam bi dina mag bi jóge ci imam Malik moom mooy Yahya ibn Yahya bi at-Tamimi waxoon nañ ko sànq gisoon nañ ko ci xadiis bi kii yiñ jóge woon sànq kon ci moom la ko jële moom mu cette fois-ci jëlewu ko nag ci imam Malik rahimahullah euh, moom tey mu ko jële ci Sulaymaan ibn Bilaal nga xam ne moom ak ñoom imam Malik rahmatullah alayhi ñoo ne woon Médina tamit di jàngale mooy ne même imam Malik rahmatullah alayhi mi nga xam ne ñëpp xam nañ ne moo fa gënoon a siiw moo nekkoon boroom xam mais cela bu veut biir dire léegi kon ko mu ngi fi rek nañ tëj daara yëpp comme li ko ñenn ñi jàppe ñoom jàpp nañ ne bu seen sëriñ ëppee xam-xam fenn rek léegi dañoo ñeneen ñëpp dañoo war a noppi alors que mbir mi man doon demee noonu ndax tamit premièrement ñëpp ma ndax tamit mooy ne yonent bi sallallahu alayhi moom mu ngi doon bi jamono ji muy dund am na ñoo xam ne dañ doon am ay question dem di ko laaji saxaaba pourtant bu doon loolu dafa xaraam yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu ñu ñëwee danaan leen loolu dafa xaram bu leen ko def fekk maa ngi fi wala fekk boroom xam-xam bi ëpp xam-xam mu ngi fi bu kenn dem feneen te entre saxaaba yi radiyallahu ta'ala anhum xulafaa ar-rashidun ñoo ci ëpp ñoo ci ëpp doole ñoo ci gën a màgg te pourtant seeni jamono ñeneen ñi dañ doon ubbee ñu leen di laaj ñuy ubbee te kenn masu cee kaas naan pourquoi yéen ngeen di laaj ci tama ne fi hmm. léegi nag yow nan ngay ñëw ba benn ci kii ñaata siècle quatorzième quatorze mille quatre cent trente kii biñ ne quinzième bi quinzième siècle ah après yow nga ne léegi man bu ma kiiwee rek bu fi kenn waxati sama rajo rek war a wax ndax may wax mooy ne nag loolu ça ne veut pas dire kon léegi nag kon li gaay naan démocratiser le affaire bi de mooy ne il faut tamit kuy wax tamit nga xam li ngay wax c'est pas n'importe ku jàng abajada rek ñëw mën a liir rek gaa yi naan yaaram la oustaz la ngay wax de loo maîtriser wul bu ci dugg te tamit nekk fi naan man diine ji ñun ñëpp ko bokk lool Muhammad laa tudd moom lool tekkiwul lu bari de bu dee ndax ñun diine ji de toute façon gaa yu bari loolu lañ jàpp ñoom jàpp nañ ne ñoom même boo leen naan yow yow non kooku yow yow lii question sàngam waroo ci yam na maîtriser wu daan naan mais mais mais damay wax kon neex ma ku moom diine ji moom pour moom le fait que tudd na tur boo xam ne turu jullit la rek moom may na ko mu war a wax ci diine ji moom alors que moom ay mbiri suñu mbiri àddina kenn du ko doxale noonu mais bi bu paanee man du du ma romb rek ñu gis ma xam xaw ma dara ci mécanicien affaire mécanique ñu ne ma kaay defar bis bi sama oto bu paanee fu ma koy yóbbu jaaykatu orange bi nga xam ne ma masula xam luy luy luy luy luy kii moom laay dem ne ko defaral ma sama léegi nag diine ji parce que man Ibrahim laa tudd lu ma neex wax non dañ leen ko da mooy ne buñ nee tamit du kenn rek kenn rek kay wax tekkiwul ne tamit ku lu waaye neex wax lu leer ngay wax baa nga noppi li nga xamul nga ne kat diw moo moo ko gën a xam yaa Aisha radiyallahu ta'ala anha laaj nañ ko question mu ne mu ne ki ko doon laaj demal ci Seydina Ali radiyallahu anhu moo gën a xam masala bi laaj nañ ko affaire ay affaire tukki mu ne demal ci Seydina Abdullah ibn Umar moo gën a xam tukki yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñun moom lu wadd rek ñu ne alal xabiri saqata alors que du dëgg <laughs> lu ñëw rek yow pour yow mën nga cee toon agsi na ci ko mën a toon noonu mooy ne bu ma ko manul dama naan manuma ko buñ la nee nag mooy ne ndax tamit léeg-léeg boo ko leeralul gars yi dañuy jàpp ne comme que nee nañ du kenn rek ko war a wax kon ku tëb rek ñu ne oustaz rek baax na déedéet mooy ne te lool responsabilité la mooy li imaam Maalik rahimahullah waxoon ñu la laajee benn question jëlal àjjana nga teg nii jël safara teg nga xool yow yaay tànn naa lu la neex bu la neexee nga tëmb biir safara nga tànn sa bopp biir sax bu la neexee àjjana loolu li muy bu dee xam nga ci lu nga wax dem àjjana boo ci xamul dara nag di jaay fit wu rëy ak neexum xel même bu dee da ngaa tasone sax muy noonu da ngaa yow bàkkaar nga am même bu dee da ngaa tasone ah ndax loolu ñu bari dañ koy fàtte dañuy foog ne grawul bu ma tasonee tontu far muy loolu sax baax na déedéet surtout yow bu dee yow yow doo boroom xam-xam teg xam nga boroom xam-xam bu dee moom li muy def duñ ko tuddee tasone loolu ittihaad lañ koy tuddee bu ko mat laa wax de mais yow ku ku àggul foofu nag li ngay def di tontu ci loo xamul taton maa la tudd te bu dee après da ngaa laaj ku kii mu ne la noonu la bu boobaa yow yaa ko tey yow bàkkaar nga yam loolu leer la de voilà kon euh, Yahya ibn Yahya rahimahullah tey kon jëlewul ci imam Malik ci Sulayman ibn Bilal rahimahullah moom la jële hadis bi moom nag ahdu nabi haddasa saxaabi. voilà waaw ahdu saxaabi haddasa al-atbaa'u. yakaadu an yuraa fiihi al-ijmaa'. waaw loolu la imaam Suyuuti rahimahullah wax ci Alfiya. waaw yakaadu fiihi an yuraa al-ijmaa'. mu ne ci jamonoy Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. saxaaba yi radiyallahu anhum lañ doon jàngale tamit ñoom dañ leen doon laaj di di di jàngale. Mm. te tamit ci jamonoy saxaaba yi radiyallahu ta'ala muy xulafaa raashidun yi tamit ñoom ak ñeneen yi sax da nga gis koo xam ne moo leen gën a féete suuf mais da doon jàngale en même temps di jàngale xadiis di dégg lu nekk di jàngale diine ji te kenn waxul dara ndax ñoom de façon ñoom ñoom moom bokk ñoom bokk ñoo comme li ma sànq ak ñun nga xam ne lu ñu neex wax ñoom lu ñu wax lu ñu xamul. ak loo ngeen man di soxla lu ñu xamul dañ naan la xaw ma demal ñibbi comme l'imam Malik rahimahullah waxoon yaman yi boobu demal yaman laa wax nga ne leen Malik lii la xam tontu nag mu naan ko yi yaman laa jógee yaman mu ne ko mais dem leen nga ne leen Malik lii la xam ndax nit ñi luñ bëgg mooy nga créer mais xaw ma soit nga may ma boog quelque temps ma ma ma recherche yi wala boog laaj nga ma ko fii léegi nga bëgg tontu xaw ma ko xaw ma te xaaju xam-xam mooy xaw ma nag wolof moom boo nee xaw ma moom dégradé nañu la moom di saa xamul dara <laughs> masala yu yomb yi léegi xamu ko léegi nag ñii jàngale tamit topp leen ci loolu tamit di di dëgër fit di wax lu dul noonu yàlla nañu yàlla sàmm léegi kon euh, kon moom moo ko jële ci Sulaymaan ibn Bilaal rahimahullah moom mu jële ko ci Zayd ibn Aslam euh, nga xam ne moom mii bokkoon na ci euh, sëriñu imaam Maalik mag yi Zayd ibn Aslam bi rahimahullah ndax nga gis ne Sulaymaan ibn Bilaal ñoom ñoo bokkoon génération gis nga seen sëriñ yi ñoo bokk sëriñ fii eh, Zayd ibn Aslam seen sëriñ la ñoom ñaar rahimahullah moom nag moo ko jële ci Abdurrahman ibn Wa'la mu ne moom moo ko nettali jële ci Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala anhuma léegi moom mu ne moom nag dana dégg naa yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ida dubiral iba ihaabu faqat tahul bu ñu wullee der rek mooy laab léegi nag mu des beneen partie bi kon gis nañ imaam muslim rahimahullah moom fi mu jëlee hadith bi hmm. kon beneen partie hadith bi mooy lim ne wa indal arbaa ayyuma ihabin dubir mooy ne ca ñeent ña nag mooy boo demee ci seeni téere la la lay hmm. la la bëgg a wax hmm. euh, ndax léeg-léeg am na ñoo xam ne dañuy joxe yenn idées yi naan xaw ma sax mooy ci dëgëru fi biñ doon wax rek naan imaam diw moom benn téere rek lu bind comme imaam Maalik moom Muwatta rek lu bind xam nga yooyu tamit moom bokk na ci wax yi gën a ndax yenn yi bala nga ko wax ci kaw sax da ngaa waroon a recherche ji au minimum imaam Muslim moom Sahih bi rek lu bind xam nga loolu moom wane nag ka ka nga doon sax de toute façon en tout cas mu ne moom mu ne kon moom léegi fi mu ne indal arba'a ci ñeenti ñi léegi nag mais ñeenti ñi fii imaam Abu Dawud mooy al alxaafis bi ñu nee ñeenti ñi loolu comme que tamit waxoon nañ leen ne ca téere début ba que ne moom ci mokkalam la sukkandiku mooy ñeenti ñi mu wax fii mooy imaam Abu Dawud moo ci bokkul. nga gis ne mooy ne lii lii nii yu mel nii ñi xamul dara dañuy jàpp ne wàññeeku la alors que ñi xam xam nañ ne lool yokk lu da da koy gën a féetale kaw. mooy ne nit loo mën a foor foor ci domaine léeg-léeg dina am yu la loolu nag wàññiwul ci moom dara ñun nag ñi xamul dañuy ñoom comme que seeni bët ala qadri ahlil al azaimu wa ta'ti ala qadri ala ahlil kiramil makarimu ñi nooy gën màgg rek ñooñu mbir yi di gën màgg ñoom dañuy gis mbir mi loolu sax da leen di gën a conforter ñu gin koo jàpp moo tax képp koo xam ne ngaa topp sëriñ jàppe comme malaaka yow boo mooy yàlla dina la dina moo mooy ne sëriñ bi sax loolu day wane ne yow dina xool sa sincérité fu mu toll mooy ne premièrement man ngaa gis loo xam ne yow ci sa bët bàkkaar la alors que du bàkkaar après yow nga jaare fa yàqu topp ci génn daara ji mer li ubbi naan moom gëmatul dara ba ngeen gisee ma koy topp temps dafa baaxoon mais léegi gis ngeen ñi muy def xam nga loolu xoolal ci jamono yu njëkk yi Mu'tazila yi lan moo leen indi c'est la même chose mooy ne yow da ngay gis yàlla dina la woon loo xam ne wala moom mu lay natt xool foo toll nga gis loo xam na ngay jàpp ne bàkkaar nekk du bàkkaar après nga jaare fa nag di yàq deram te te seen der ñoom boo ci newee mooy poson nga nekk rek kon yii ni mu ne kon Abu Dawud kon moom moo ci bokkul ci ñeent ñi mu léegi nag kon bu dee euh, imaam Abu Dawud rahimahullah bokkul ci kon mënuñu koo tudde lan salaasa ndax salaasa dañ la ne woon kuy bokk ak salaasa mooy ne dañ ne woon ah, ak salaasa ñoom la voilà comme comme que nag imaam Abu Dawud rahimahullah moom moo ci bokkul kon mënuñu wax as-salaat kon dañu naan daal hadith bi kon ñoom ñeenti ñoom ñëpp solo nañ ko am def imaam Abu Dawud loolu nag mooy li ma wax njuumte la goo xam ne da koy day gën a wone màggaayu alxaafis rahimahullah que mu nekk loo xam ne wàññeeku wàññeeku la mu ne nag waaye nag naka nii comme ni mu wax nii ne ayuma ihabin imam ahmad tamit solo na ko ci terme yii nii ak imamul bayhaqi ak abu awaana rahmatullah alayhi kon loolu mooy hadis bi nga xam ne mooy bi njëkk ci group boobu euh, bi ñu tegu muy hadisu salama ibnul muhabbib hmm. radiyallahu ta'ala anhu euh, moom moom kon alxaafis ne wa an salamata ibn al-muhabbiqi radiyallahu taala anhu annahu qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dibaahu juluudil maytati tuhuruha mu ne maa ngi jële ba léegi xadiis ci baabul aaniya di jële ci salama ibn al-muhabbiq radiyallahu taala anhu mu ne anna rasulullahi te ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na di baaxu wulli juluuti muy euh, nu mu tudd euh, der almaytati yi nga xamante ni am médd la deru lu médd deru comme xar mu dee wala yu mel noonu mu ne tuhuruha le fait que ñu wulli ko moom mooy ak laabam tuhuruha mooy ak laabam mu ne saxahu wéral na xadiis bi ibn Hibbaan imaam ibn Hibbaan rahimahullah léegi xadiis bii nii euh, buñ nee nag saxahu Ibn Hibbaan loolu day wone ne lan solo na ko léegi est-ce que moom rek moo ko solo imaam Ibn Hibbaan rek euh, kon da naan moom kon buñ la nee kon wéral na ko ne ah, mooy solo na ko mais imaam Abu Daawud ak imaam Nasaa'i tamit ak Ahmad imaam Ahmad ak ad-Daaraqutni rahmatullah alayhim ak imaamul Bayhaqi ak imaam Hakim al-Hakim mm-hmm. euh, bi nga xamante ne ni mooy borom Mustadrak wa Ibnul Munzir ak Ibnul Munzir Abu Bakr Ibnul Munzir ñoom ñii ñépp solo nañu xadiis <coughs> euh, nga gis ne al-Hafiz rahimahullah tudd leen mm-hmm. sauf que comme que xadiis bi dafa am wax problème te le fait que imaam Ibn Hibban nga xam ne ak ki mu doon. Mm-hmm. Euh, moom génn ndax moom Ibn Hibbaan euh, moom lu mu am lan lu bind moom saxiix wala sunan wala lu mu bind moom sunan hmm? <laughs> ah. moom saxiix la am saxiix ibn Hibbaan rahimahullah moom am na fii tey lu mu ko waxee sax ci naan moom moo ci teg voilà wa awlihil wa awlihil busti summa al-haakima ah, mooy après ah. imam Bukhari imam Muslim fa awli wa awlihil busti summa al-haakima bi après ñoom ñaar mooy imam Bukhari ak imam Muslim rahmatullah alayhima imam Ibn Hibban moo ci tegu après hmm. al-Hakim hmm. al-Hakim fi al-Mustadrak hmm. ala sahihayn rahmatullah alayhim léegi euh, kon ndax moom kon borom sahih la bu ko génnee ci sahiham mooy ne léegi day mel ni wax yi ci am yépp man am naa pion bu toll nii moom moom bu ma ne bu ko wéralee rek doy na jarul mooy tudd ñu ci des léegi Euh, kon ñoom ñoom ñu ko jële ci yoonu Qataada lool lool waaw kon euh, loolu noonu day tax ba euh, léeg-léeg ñu am ci suraax yi walla ñuy wax ci Bulughul Maram di ci bind ay téere wala ñu koy sarx wala yooyu di wax naan imam al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah dafa def njuumte fii tamit maanaam ne dafa waroon indi ñi nga xamante ne maanaam moom mooy abu imam Abu Dawud an-Nasa'i ak imam Ahmad rahmatullah alayhim rahmatullah alayhim mais ñooñu mu indi leen woon moom moo gën a prioritaire que mu doon wax Ibn Hibban rahmatullah mais ñoom point bi def point bi moo leen rëccoon lii nga xamante ne moom mooy la fait que imam al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah le mu tudd na ibn imam Ibn Hibban rahimahullah moom moo ko wéral maanaam dafay wane ne maanaam këni euh, hadith bi coow loolu noonu di ci am maanaam amu ci jeexital au moment où al imam Ibn Hibban rahimahullah bi nga xamante ne ginnaaw ñaari saxeex yi moom mi nga xam ne noonu la sàmmonteewee ak saxeex maanaam ak wér xadis condition yi nga xamante ne moom la indi sauf que bàyyiwul sujuz ak la rek la dindi te maanaam mooy beru ak ak xadis bu am fekk te xadis bi problème bi du woon loolu problème bi coow lu yëpp ci càllale gi la ci nit ñi nekk càllale la loolu day dëgëral ne maanaam al imam al-Hafiz rahmatullah alayhi li mu wax ne Ibn Hibbaan rahimahullah moo ko solo ba pare wéral ko maanaam lool le fait mu indi ko moom kese dafay bañ maanaam ñu perdre de vue que ni hadith bi moom maanaam sax na te wér na ndax imam bu màggee ni mooy al imam Ibn Hibbaan rahimahullah taala moom moo ko wéral waaw kon loolu kon ni mu ko leerale noonu loolu day wane ne moo tax mu tudd ko mm-hmm. moo tax euh, am solo tamit yii nii lii lool rek am jàng la mooy naka lañ ko bind lañ ko lañ ko bindee lan moo tax lu nekk nekk fu nekk lool rek lool rek ay ay am dañ ciy bind téere loolu rek jar na am njàng la dañ ciy dem université di ko jàngi lool rek nga xam ne mbir yi bu ko kenn woyofal jàpp ni mbir la moo xam ne nag naan xaala rek rasulullah sallallahu alayhi wasallam rek mu jeex déedéet loolu mooy ginnaaw ndax tamit da ngay gis effort biñ ci ñii nga xam ne di jóge fu nekk ay dëkk yoo xam ne bu ñu la ko waxee nii yow buñ la ne woon sax jëlal oto dem jóge dëkk boobu ba beneen dëkk bi yow da yow da nga naan non loolu moom essayé yow ma ko sax jógeel Bagdad ba Yaman ak oto kuñ ko waxoon nga ne waaye yow sawaay déedéet loolu moom du wax Bagdad ba Yaman yow gis nga li ngay wax ñoom da koy jaral ku amul looy war dangay dox de dox nga doon def ak sa tànk te bul xam désert bi temps lu fa nekk agresseur da doon am de bu leen foog ne agresseur léegi rek la am de <laughs> yooyu yëpp da doon am bul xam yow façon man ngay dox ci désert bi daje gaynde bi lu nekk mën na fa am mais dañ doon jël risque yooyu yëpp ngir lii après ñun ñu jàpp ne affaire bi dafa woyof comme ça nii toog rek mu jeex voilà moo tax da ngay gis barke biñ ci amoon. Mm, barke bi ndax tamit yàlla moom. inna allaha la yudi'u ajral muhsinin yàlla du sànq du neenal fayu ñi nga xam ne ñoo rafetal ñi ku gis seen liggéey bi xam ne ñii rafetal a tax mu ne fi ba léegi ña fi doon def lu dul loo xam ne rafetal taxu ko woon a jóg kenn xamu leen comme mu watta ana yeneen watta yi kenn daf leen a déggati voilà kon loolu daal mooy ñu nit lu waay ji def bul xool ndax ndax diw dina kontaan dina kontaan dina bëgg yow xoolal lii de yàlla bëgg daal man ci laa ne ak gars dinañ kontaanam dinañu mer seen affaire la après nag titre buñ la jox extrémiste sa waaye dafa ñàkku teggin man da wax ak nit ñi fekk yow yaa ngi ci règle yi nekk ci te bu leen geestu bu leen tontu ndax boo leen tontoo dañ lay tardeel voilà kon mu ne kon ñoom ñoo kon ñoom ñëpp kon ñi ñu tudd léegi muy imaamu Nasaa'i imaam Abu Dawud an-Nasaa'i ak Ibn Hibbaan bi ñu waxoon ci kaw ak imaam Ahmad ak ad-Daaraqutni ak al-Bayhaqi ñoom ñëpp ñu ak Haakim ak Ibn al rahmatullah alayhi ñoom ñu ngi ko jële ci yoonu Qataada kon Qataada mu ngi ko jële ci al-Hasan al-Hasan mooy al-Hasan buñ ne al-Hasan ci téere ci téere hadiis boo déggee ñu ne al-Hasan voilà mooy Hasan ibn Yasaar al Basri rahimahullah nga xam ne ni ñu ko ni mu siiwee ci xadiis noonu la siiwee ci tasawuf xam ne loolu dañuy wan ne ñun tamit nañu fonk yi ak ak yeneen ak beneen jotaay bi mooy da ngay jàpp mooy mbir yi da ngay nekk ci ñaar yëpp mooy kunuus yi ak yii yooyu ngay demandoo ndax boo demee ne benn nit kuy dawe benn tànk ak dawam du yàgg loolu la mooy kon nañu jàpp ñaari nga xam ne di dox moom bu ko defee suñu terminus ñu man cee yaakaar loo xamante ni nii dina rafet kon moom kon Qataada rahimahullah mu ngi ko jële ci al-Hasan al-Basri kon moom moo ko jële ci jaw Jawn ibn Qataada Jawn ibn Qataada bokkul ak nag Qataada biñ gisoon tànk bi ci kaw léegi léegi moom nag jaw Zayd bii Qatada bi rahimahullah moom moo ko jëlee ci Salama ibn al-Muhabbiq radiyallahu ta'ala anhu muy saxaabi yi boo xam ne moom it dinañ ko gis insha allah euh, moom mu ne yonent bi sallallahu alayhi nga xam ne mu ne Tabuk la woon mooy Tabuk xeex bu méttee métti la boo xam ne année huitième année bi moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam année boobu noonu ndax dañoo amoon problème ak gars yi dañ leen doon tëkku naan tout ñoom daal minute bu ne mooy Médina manoon nañ koo encercler yonent bi sallallahu alayhi wasallam nag nekkul koo xam ne dañ naan sëriñ bu toog ci der rek toog di kurus déedéet dafa xamoon waaw ci der bi waaw mais tamit kenn du ma gën a xam àddina da tamit nekk sëriñ teewul ngay doxal ndax ñu jëm ci nit ñi buñ doxalul dëkk bi kuy doxal dëkk bi ñépp d'accord nañ buñ d'accord ne sëriñ bu jaar yoon jaar yoon ndax sëriñ sax ci yoon sax waruñu woon di préciser waat mm-hmm. mais léegi malheureusement suñu jamono ak ni mel loo wax lu ne da ngay préciser sinon mooy sëriñ bu mat sëriñ mais foofu kay buñ ko joxeem réew kay mooy réew mi day dox réew mi bañ jëlee jox ko ñoom Seydina Abou Bakar radiyallahu anhu de xoola ni mu doon mais bi ñu ko fi bàyyee di ko jox ñoo xamante ne nii daanaka li yàlla xam doy na moom lañ gis lii ñu gis léegi moom ñu leen di tëkku nga xam ne xasaasi na yi Hiraq ne moom de toute façon mooy buñ toogoon rek Sénégal ñu ne Amérique moom nee nañu ñun seen kaw Sénégal la ñuy dal comme lu mel lool yow mii bu ne man nañoo laa bombarder yonent bi sallallahu alayhi xam ne mbir yi du dangay toog liñ naan mbir mi toog boo toogee gaa yi bëri dal sa kaw comme que ñu lay tëb moom mu waajal armée bi ñu dem te dafa nekkoon période boo xam ne période tàngoor bu extrême la te désert bi ñëpp xam nañ ne ni muy tànge teg ci voilà ay ay yooyu am ay cinquante degré ci ci ci suuf soo xamante ne nii ni muy tàng ngay dox sa tànk yi sa suuf tànk yi di dugg ci biir suuf si xam nga ne bot yu baaxe yu mel nii ñoom yoruñu woon yu mel noonu yi ñu am nii meluñu woon noonu te dañ doon dem ba foofu ñenn ñi ban bañ amul sax lu ñu war dañoo dox Abu Dharr al-Ghifari rahimahullah ba mu kiiwee gëléemam gi mu xaar xaar gëléemam gi nar ko faa sonal coru ko de ñun bu doon ñun dem ñu saaga gëléem gi déedéet saaga wu ko defu ko dara dafa toog rek di xaar gëléem gi tanee ba mu dem gëléem gi yàgg kii manul mu bàyyi ko yanu li muy yanu provision am ci yoon wi dox xam nga mu jóge Medina di dem fan Sham Medina di dem Sham mooy ay Syrie yooyu ah ay Palestine ak yooyu. après ah, deux mille kilomètres. deux mille nga yor sa tànk yor sa say bagage di dox ne man ci yonent yonent bi sallallahu mu nga fa man faraay dem xeexi muy affaire bu metti xeex bu metti la boo xam ne mujjul sax affaire bi sax gaay ba ñu ñëwee mbir ma ñoom mujjuñu woon sax ñëw waaw nga xam ne xeex mujjul am mooy ne ñoom ñëwuñu ndax quand même yow koo doon tëkku mu ñëw ba ci sa buntu kër taxaw di la xaar nooy de koo xam ne jàppoon nga ne dafa ah. néew doole ba nga naan ko naa la fekk sa yow sa poñ laa lay fekk encercle la nga xam nga xëy benn fajar bu taxaw sa buntu kër yori arme nooy def moo tax gaa yi ñëwuñu muy nag xeex bu metti boo kii boo euh, gazwa bu tar boo xam ne ci wàllu sacrifice ak yooyu mu ne nag ci yoon boobu lañ ne woon moom kon salama radiyallahu anhu bokkoon na ci ñooñu moo tax yàlla tudd ko as-sa'atul usra jamono jamono ji nga xam ne dafa metti woon xam nga yàlla bu nee usra moom mooy metti na du maa ko wax du keneen yàlla mi bind xam li metti moo ne woon jamono ju metti la woon kon nag bul xam metti doo luñ la ci wax rek mooy yow waxu presque un pour cent la matul sax un pour cent liñ dajoon nga gis ñooñ leen diine ji jaraloon yal nañ yàlla fayal leen mu ne yonent bi saa dafa ñëw benn kër dugg ci benn kër mu gis benn baag bu ñu lonk mooy bu ñu suspendre noonu léegi mu laaj ndox mu laaj mu jox ko ndox léegi nag ñu indil ko ndox moo xam ne ci baat boobu la ñu ne ko mais après nag saxaabay radiyallahu bi ñu ko gisee ñu ne ko lii nag baat bi moom baatu kii la de medd la mooy ne baat bi ci medd la jóge yonent bi sallallahu door a wax lan di di juluudil maytati zakatuha ci waa ci kii nii ci version imam Ibn moom dane zakatuha mooy li nga xam ne moo koy comme zakat li ñu naan zakat comme azaka mooy azaka lu tax ñu tuddoog azaka day purifier alal wu nit comme que yow sa alal même loo sàmm sàmm xëy na léeg-léeg yu dul noonu tax mu dugg ci yoo xam ne bëggoo ko woon sax wala baaxul mu dugg ci te doo ko tey génne azaka day purifier alalu nit léegi nag mu ne kon la wulli deru médd mooy lan mooy ak laaba mooy ak purification mu ne lii nag xaafi alxaafi rahimahullah mooy kon li mu andi nii moom li mu ne tuhuruha loolu vers imam euh, yaay Aisha radiyallahu ta'ala anha moom moom indi hadis bo moom moom version moo am lan tuhuruha mais moom kon fii dafa def lan bul ne xamu ko woon wala dafa juum déedéet mooy ne riwaaya bil maanaa la def mooy ne dafa indi sens bi mais indi mooy sensu xadiis bi xam nga zakat zakat pas pas pas daal bu am tomb de voilà ndax ñaar yooyu dañu am zakat boobu dafa am ak zakat bii zaay la ra za za boobu boobu moo presque moo bi tuhuruha ay synonyme lañ hmm. ndax laabal ak purifier gis na lool presque benn lañ moom moo tax loolu noon la looloo tax mu indi ko mu ne nag mais hadith bi euh, boo gisee problème bi ñu la waxoon li tax al-Hafiz rahimahullah indi ne sahahu Ibn Hibban rahimahullah mooy dafa am wax ci Jawn ibn Qatada mooy daa am ñoo xam ne Jawn mii ñoom dafa desee mooy dafa coow dafa am ci moom ndax imaam Ahmad rahimahullah moom dane man de xaw ma ko man jawnu moom moom xaw ma ko mais beneen euh, sëriñ bi nga xam ne ñoom ay moroom la woon muy Ali ibn al-Madini moom dane man xam naa ko te loolu dañ naan la ki nga xamante ni mooy mooy loolu loolu règle la tamit ki nga xam ne moom mooy affirmer mooy mooy loolu ziyaadatu ilm la mooy kii dafa am xam-xam bu kee xamul mooy ne kii dane ah man nga xaw ma kii ne man xam naa ko te ñoom ñoom ñuy ñu wóor mais wax ki ne xam naa ko la ñuy jàpp wóor naa wóor nga man ma ne ah diw de Moodu Moodu Njaay man de Moodu Njaay xaw ma ko yow nga ne xam nga ko le fait yow xam nga ko te ngay ko wóor rek doy na loolu moo tax kon problème bi ñu doon nagal ci jawnum na kataada moom dootul am en plus Ibn Hazm rahimahullah moom dane moom saxaaba la sax xam nga loolu moom moo tëj kàddu gi moom mooy ne moom bu doon loolu noonu par exemple dafa saxoon moom mooy sax wax ji day deñ mais nag sauf que ñi ci des ñëpp dañ na noon taabi'in yi la nag te moom Ibn Hibbaan mii wéral na ko lool moo tax ak al-Haakim ak al-Haafiz waaye moom dafa man nañ ne daal xadiis bi dafa wér ngir yeneen xadiis xam naa insha allah euh, ndax xaw na kii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 booloo ngi lay gën a dem ci ci yow mooy Ali ibn madini bi nga wax léegi imam Ahmad imam Ahmad xam nañ ko Ahmad waaw mooy mel ni Ibn Hanbal ma saxi borom xam fiqh bi waxoon hadith bi ah, borom njiir bi mooy njiiru Hanabila mm-hmm. am na rahmatullah mais Ali ibn al-Madini moom mooy kan imam Bukhari léegi hmm? léegi ñun euh, Ali ibn al oh, oh, oh, moom hmm? euh, euh, day laaj benn sëriñ ab sëriñ bu mag buñ naan Ali ali ibn al-madini mooy kan rahimahullah wala boog ba xam turam ça vous dit quelque chose ali ibn al-madini hmm? ah imaam non moom imaam euh, ali ibn euh, al-madini rahimahullah hmm. moom moom imaam Ahmad rahimahullah ak ñoom Yahya ibn Ma'in rahimahullah ñoom ñooñu ñoom ñoo bokkoon génération ñoom ñooy sëriñu imaam Muslim ak imaam Bukhari Ali ibn Madini moom sëriñu surtout ki nga ki mu gën a influence moo imaamul Bukhari rahimahullah da ngay gis ne même moom euh, mooy ci yim doon teg euh, règle yim doon teg pour nangu xadiis imaam Bukhari rahimahullah deful lu dul copier ko ci loolu mooy copier collé wu euh, Ali ibn madini rahimahullah nga xam ne ñoom pour ñu pour ñu d'accord ne xarit bi wér na bokk na ci yi ñuy kii mooy il faut ki nga xam ne moo jële ci kenn ci ki jële ci sëriñ bi au minimum minimum benn yoon bokk ñu daje. voilà bu xasee sax ne mas nañoo daje c'est fini bu nekkee an baax na mais bu ñu dajawul ñoom duñ jël looloo tax nga gis par exemple euh, imam muslim rahimahullah ci muqaddimaam bi mu def ci saxiixam bi ñoom la ci doon wax rek surtout moom ak taalibe muy imam Bukhari rahimahullah ndax buy wax naan alqaa'il wa qaala euh, euh, alqaa'il waa ji nga xam ne moom moom lañ tudd waxam léegi mooy loolu ndax moom d'accordul woon ci affaire boobu mooy le fait que ñu ne ñaar ñi pour ñu d'accord seen xadiisu nit ki il faut ñoom ñaar ki ngay jële au minimum ñu mu tax ne yéen daje ngeen benn yoon moom nag imaam Muslim rahimahullah moom gisewu ko woon noonu moo tax mu ñëw ci ma balee affaire boobu yëpp indi argument am après wax ba muy tëj ne de toute façon lii sax moo yelloo sax dëgërëyee ki nga xam ne moom lañ doon toon liñ ci wax doy mooy moom la ci jublu woon mooy sëriñ bu mag la woon te pourtant nga gis ne ñoom euh, ni nga xamante ne noonu lañu ñu nekkuñu woon ne ñoo xam ne dañ naan ay ay ay ay ay ay fii laa bokk tax na même moom baayam baayam moom mhm. baayam ak ñi mooy baayam bi ko jur laa wax de waxuma ay sama man yi baay ak sama baay ci <laughs> moom daan baayam ñëru voilà ndax affaire bi xam-xam la quand mooy li kii doon wax ah, Ibn Sirin rahimahullah affaire bi diine la xool leen seen diine ci kan ngeen koy jël bu leen sentiment dugal ci dara naan ay comme que non xam nga manuma tey si mooy sama sëriñ lii la wax xam na même bu dee ñëpp wax nañ ne xam naa ne mais naa ci topp rek jéedéet mooy nag loo ko bëgg-bëgg sëriñ loo ko bëgg-bëgg waxu yonente bi sallallahu alayhi nag moo féete kaw nag dëgg yàlla comme ni ñu ko fi doon démb fii suñ kebe euh, yàlla na ko àlla fay mooy ne nag yonente bi sallallahu nag moo moo féete kaw ñépp nag te nag sopp naa la lool sax sëriñ bi da cee war a kontaan bu dee sëriñ mat sëriñ day kontaan ci loolu contrairement ak juhaal yi liñ foog ne ñoom loolu loolu day wane ne yow yow tegatoo sëriñ bi fenn mu def lii nga def lële alors ko du loolu nga gis ne kon mooy daal Ali ibn al-Madini rahimahullah bokk moom daal taalib mën nañ ne taalibe bi nga xam ne mooy taalibe principal bi nga xam ne moo koy moo ko doon réellement mooy imaamu Bukhari rahimahullah boo gisee liggéeyu imam Bukhari jaxe bi mu ngi mel ni imam Abd euh, ibn al-Madini rahimahullah moom nga doon gis moom voilà moom maanaam moom moom al-Bukhari rahimahullah da doon wax naan moom maanaam moom daal du wàcce boppam ci kanamu kenn ku dul Ali ibn Madini Ali ibn Madini tamit rahimahullah bi ñu ko waxee wax jooju maanaam Bukhari wax rahma dani ah, euh, wax jooju jarul ngeen koy tudd ndax Muhammad ibn Ismaïl maanaam mooy ah al Bukhari Muhammad ibn Ismaïl moom musul gis ku mel ni moom musul gis ku mel ni boppam jazakallahu khayran ok jërëjëf ok jazakumullahu khayran du wax lan ci caaxaan lépp loo xamante na wax na ko maanaam lan la wax yu yu xaar wax yi la boo xamante ne dañ ko ko maanaam maanaam dañ ko ko dox maanaam digganteem ak boromam la moo tax lépp loo xamante ne daf koy wax ci làmmiñam lay wax mais ànd mais ànd ak loolu yëpp waxu yéen maanaam loolu waxu yéen ci bi la ñuy loolu mooy li feeñ waaye xaqiqa bi dëgg-dëgg moom mooy yàlla ci boppam moom mooy wax ci làmmiñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam comme li nga xamante ne noonu la ko alxuraan tax tax taxale foofu ba muy dindi euh, bayit boobu euh, Cheikh Ahmad Bamba wax radiyallahu anhu ci euh, am amdah bi mu naan maqaamaatu xayri xalqi an xayri rabbihim mughayyabatu fal taqra am suuratu najm maanaam que ni maqaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom keneen ku ko boo bëggee am na nga jàng suuratu najm te moo la am lu wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du wax ci ay caaxaan am na tam feneen wax naan fa awhaa ilaa abdihi maa awhaa déy na boroomam maanaam boroomam déy na jaamam la ko déy maanaam kon mooy wane ne loolu amul kenn ku ci am accès. la mu waxante moom daf ni rek wax na ko lam ko wax jeex na déy na ko lam ko déy <laughs> afakaana kaaba xaw sëñ aw adna dem nañ ba jegantoon mel ni euh, ko xaw ma na lañ ko wax de juñ ah. wala euh, comme booy sànni flèche ni ah. ah. arc yi voilà ak euh, tibi ni muy ni mu ci jaare noonu hmm. flèche bi ni muy jaare ci arc bi gis nga dañuy jegewantoon mu ne moom boromam dem nañ ba jege lool ba pare daal ne aw adna wala lu gën a jege loolu ay summa danaa fata dallaa dégg maanaam yooyu yëpp ak yeneen ak yeneen wa laqad ra'a min ayati rabbihil kubra gis na ci aayay borom kéemaanu borom yi daañu wax al kubra yu gën yaa mag tudd leen comme tudd leen keneen xamu leen ku dul ko ko gis mu yeneen ci sallallahu alayhi wasallam maanaam kon moom ay waxam te ñun bu ñuy jàng waxu yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam subhaanallah day mel ni comme si gis nga Cheikh Abdel Dabakh radiyallahu anhu dafa daan gis bu ñuy jàng alxuraan wala wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam da daan gis leer gi ni daan génnee di yéeg ci kaw asamaan si mu ànd ak ah leer gi dafa telle sorte que moom bu dee di wax rek day xam ne ci alxuraan lay wala wax hadith lay tal la ne ndax la ndax leer gi muy ji génnee ci gémmiñ gi di yéegati ci kaw te loolu noonu mu doon gis ci génne eh, ki daan jàng wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam li sax ko daan xam mooy lan. mooy mel ni ko yéen bi sallallahu alayhi wasallam wax yow boo koy répété leer googu noonu di génn si gémmiñ yow ce qui veut dire que dana mel ni yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mooy branché wu ci yow maanaam ah yow en fait haut-parleur comme haut-parleur bi ko c'est-à-dire si yow ak haut-parleur bi yeneen bi sallallahu mooy wax maanaam son bi ngay dégg sa son la yow mais en réalité bi yow yaa wax léegi loolu moom mooy mooy justifié le fait leer googu di génnee ci sa gémmiñ soo ko dee wax ak loolu moo loolu moom moo tax loolu lu ma ta bàyyi xel ma imam Suyuti koy junj ci Alfiya bi ci euh, fi mu wax ci njàngum alquran ak njàngum hadith ban ban maanaam ndax est-ce que ñoo tolloo ci yàlla waxal yu saabu qaari'ul asaari ka qaari'ul qur'aan xulfun saari maanaam ndax danañ fay ki nga xam ne mooy jàng alquran hadith yéen sa sam comme ni ñuy fayee ki jàng alquran mu la am roxoxam sax luñ ci wuti en réalité ku gis li borom bu wax ne yeneen ci bi lu mu wax sama wax la mais gis ne <laughs> en fait <laughs> ah ki jàng alxuraan ki jàng wax yent bi sallallahu alayhi ci wàll googu benn la donte nag alxuraan moom maanaam dafa am lii ay caractéristiques yoo xam ne ci la gën a leneen lu dul alxuraan donc yooyu yëpp maanaam moo tax ñu ñu ñu ñu leen ko fonk maanaam jàng ah, bu mettee au début parfois nag début bi day metti parce que xam nga xam-xam bu nekk loolu la dem. xam-xam bu ne booy doog a dégg yu mel noonu affaire day compliqué doo xam ci bi surtout bu am mais au fur et à mesure ndànk insha allah ah, dinañ dina mujj nekk loo xamante ne bu day mujj dem ba naturel sax ba bu ñu mel ne comme niñ doon wax ay Ibn yooyu boo gisee ko xamul sax yow kooku dala jaaxal nan la def ba xamul Ibn Hibban maanaam lu ñu <laughs> doon mel ni comme tey bu ñu wax Barack Obama nan def ba xamul kuy Barack Obama waa ji na déggu mosoo dégg turam déedéet dana te pourtant ko fi am si loolu président Amérique xamoo ko déedéet xamoo ko maanaam ni mu lay jaaxale noonu lay mën a ah maanaam mais loolu au fur et à mesure lay dikk insha allah hmm? voilà mais partie bi dafa gën a compliqué moo tax may may def ci bi pour nit ñi bañ di di di di jàpp affaire bi di décourager ci li ñuy dégg affaire bi ñu compliqué quoi voilà ñoo ngi dégg déggoon ci ci gën a guddal laa waaw